ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه bal lajjuu fii ghuduwwin wa nufuur afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahdaa amman yamshi sawiyyan ala siraatin mustaqiim قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون wa yaquluuna mataa haazal wa'du in kuntum saadiqiin qul innamal ilmu inda Allahi wa innamaa ana nadhiirun mubiin falammaa ra'awhu zulfatan سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحم أو رحمنا فمن يجر الكافرين فمن يجره الكافرين ومن ومن يجير الكافر فمن يجير الكافر فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أصبح ماؤكم عورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم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 bunt bi nga xam ne moom mooy wax ci wàllu dimbalante gi ñuy dimbalante ci euh, defar di tabax jàkka ji mu daal di indi wax ñaari aaya yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci sooratu tawba suñu borom subhaanahu wa ta'ala di ci wax ndiru ñi nga xamante ne ñoom maanaam ne yiifir yi maanaam maa kaana lil mushrikiina an ya'muru masaajida allahi shaahidiina ala anfusihim bil kufr ulaa'ika habitat a'maaluhum wa fin naari hum ne yelloowul moos ñeen ñi nga xam ne way bokkaale lañ ci ñuy dundal ñun ñuy jàpp ne dañuy dundal néegu yàlla yi ànd ak seede gi nga xamante ne moom la ñuy seede ci seen kaw ci kéefër mun a ñoo ñooy ñi nga xamante ne seen mboolem jëf yi seen jëf yi yàqu na te ci sawara la ñuy béel mu tekki ne innama ya'muru masajid allahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa allah fa asaa ulaa'ika an yakunu minal muhtadiin mu ne la am mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy dundal néegu yàlla daal te yelloo taxaw ne ñun ñun daal ñi ngi dundal néegu yàlla yi mooy ñi nga xamante ne dañoo gëm gëm buur yàlla waaye gëm bis bu mujj bi naka noon di taxawal julli tey joxe azaka te ragalul kenn ku dul buur yàlla subhaanahu wa taala mu ne ñooñu daal eh, ñooñu moos ñoom daal ñoom ñoo mën a taxaw maanaam ñooñu daal ñooy ñi nga xamante ne ah, daal nekk ci ñi nga ci bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gindeeku gisoon nañ ci buntu boobu hadiisu Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu bi muy nettale ni nga xamante ne noonu lañ doon tabaxee jumaa Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekk ñaari muul maanaam mu maanaam mu nekk kenn ku ci nekk di jël muul waaye mu sayyidina Ammar radiyallahu ta'ala anhu daal di ñaari mool ñaari mool ak li nga xamante ne moom moo xew ci lool maanaam mooy ñoom ñëpp ñu ngi doon jàppalante ci di tabax kaaba gi gisoon nañu ci ñi nga xamante ne maanaam di tabax jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa gisoon nañu baabul isti'aadati bin najjaari wa sunnaa'i fi a'waadil minbari wal masjid buntu di dimbandikoo gi ñuy dimbandikoo lawbey wala boog maanaam maanaam mooy menuisier yi ak mi nga xamante ne ñoom ñooy di defar maanaam képp koo xamante ne dafa am lu mu mën a defar ci maanaam ci euh, euh, euh, bant yi nga xam ne ñoom ñooy bant minbar bi ak lépp loo xamante ne dafa aju ci jàkka ji gisoon nañ ci hadith sayyidina Saalih ibn Sa'd as-Saa'idi radiyallahu ta'ala anhu bi muy wax ba tey ci wàllu mu ne ba'atha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila imra'a muri ghulaamaki najjaara ya'mal bi a'waadan ajlisu alayhinna mu na ko digalal ñi nga xamante ne mooy sa gone googu nga xamante ne najjaar la mu na yonent bi sallallahu alayhi wa dafa yabal ci ab euh, jigéen ne ko digal euh, digalal euh, ñi nga xamante ne maanaam moom mooy sa gone googu nga xamante ne moom najjaar la maanaam mooy lawbe la bu ko defee mu defaral ma ay bant yoo xamante ne ci lay toog maanaam moom mooy mu defaral ko minbar bi li nga xamante ne moom mooy liñ ci gisutoon ci hadith bi mooy mas'ala usuliyya bi nga xamante ne mooy al amru bil am al amru amri bi shay'in ah, ah, maanaam ah, wa maanaam humila ala wujub waaw mooy ne bu fekkente ne dañoo digal kenn ne ko digalal keneen maanaam loolu dañ koy yóbbu ci ak war maanaam maanaam boobu nag li nga xamante ne moom la fuqaha maanaam euh, usuliyyu ne rahmatullahi alayhim dañ koy indi ci question maanaam al amru bil amri bi shay'i waajib maanaam xumila euh, euh, ala al wujubi am la maanaam ndax bu ñuy waxee nit ne ko yow kat digalal diw mu def nangam kooku bu ko nangam ndax digal googa day daal di nekk loo xam ne lu war lay doon ci moom waaw wala déet hadith bi tey maanaam bu fekkente ne dañ koy natt ci suñu bi moom mooy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su waxee ndaw si na ko defal waxal sa euh, gone gi mu liggéey mimbar bi gon moom mu dem digal ko kooku ndax loola day daal di waral maanaam mu nekk wareef ci ndigal li ci ci gone gi boobaa loolu yëpp dafa am ay teqantal ci xeetu masala yi masalan bu fekkente ne masalan fi borom bi subhaanahu wa di waxe naan yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min Ah, ba aaya ba jeex maanaam mooy fi yenente fi borom bi subhaanahu wa taala di wax naan yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digalal jigéen ñi ñu muuru masalan maanaam ngir tënk maanaam ñu ñuy wàccee maanaam ñu xejaat bi loolu noonu bu boobaa day daal di nekk loo xamante ne ndigalu borom bi la directement maanaam day jox yor ak tey ndigalu borom bi subhaanahu wa directement waaye bu fekkente ne masalan comme masala bii nii nga xamante ne moom la ko digal nii tey gone gi su bañee bu boobaa nekk loo xamante ne lu war la ci moom ba mu des su fekkente ne xam na ne ndigal li ci yenente bi la jóge sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam ci kaw loolu maanaam dafa am ay maanaam maanaam loolu euh, wuute la boo xamante ne usuli yu nay rahmatullah alayhim wuute nañ ci euh, li nga xamante ne moom mooy lu ëpp ci borom xam-xam dañoo jàpp ne lu war la am na ci fuqaha o xanafi rahmatullah ñu jàpp ne déedéet mbir mi du nekk lu war waaye amaana li nga xamante ne mooy li gën a yem mooy ne loolu lu war lay doon rawatina bu fekkente ne ndigal li ci borom bi subhaanahu wa ta'ala la jóge ak ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoom bu ñu digaleen kenn ne ko digalal kenn comme li nga xamante ne noonu la waxe woon eh, sayyidina eh, eh, abu talha radiyallahu ta'ala anhu ci bisu xaybar ne ko waxal demal nga wax nit ñi ne leen ñu bàyyi maanaam ñu bu ñu lekk ti mbaam nen ñu leen inna allaha wa rasuluhu yanhayaanikum an luhumi humuril ahliyati fa innaha rijsun maanaam du waxal ne yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi wa sallam dañ leen a tere di lekk li nga xam ne moom mooy yàpp mbaam euh, maanaam yàpp mbaam suuf ndax loolu sobe la loolu moom day daal di nekk loo xamante ne maanaam li li ko sayyidina Abu Talha radiyallahu anhu tere wala digal maanaam wala mu tere ko maanaam boobu ci masala yu mel noonu benn maanaa la maanaam day daal di nekk day daal di taxaw taxawaayu bu ñu déggoon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko ngir ki nga xamante ne moom moo jottali wax kooku moom waxam maanaam euh, day day daa bu fekkente ne ku wóor la bu fekkente ne fiqa la day daal di yor attey ki nga xamante ne moom mooy ki jot kii ki nga xamante ne moom la wax di jóge ci moom maanaam loolu moom moo tax li gën a dëgër ci boobu masala insha allahu taala mooy ne bu yeneen bu ñu digalee ne digalal diw nangam kooku digal googu day daal mu nekk loo xamante ne lu war lay doon ci moom comme ni nga xamante ne noonu la nekkee wa bu digal gi directement noonu lay nekkee lu war gisoon nañ tamit hadith sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu buy leeral ne ndaw soos moom moo ko lu waxoon yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax daf ni ko fa inna lii ghulaamun najjaaran maanaam mu ne ya rasulallah ala ajalu laka shay'an taqawdu alayhi fa inna lii ghulaman ghulaman najjara mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam man de dama am man xanaa du du duñ la defaral rek maanaam du ma du du du bant boo xam ne da nga cay jékki ndax man de dam naa am gone goo xamante ne moom uh, aw lawbe la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko fa in ni ko sula sula soobee nee na moo tax mu def mu ne fa amilatil bar mu defaral ko mimbar bi lii tam ci wàllu usul dañ ciy daal di gisee ni ki nga xamante ne moom moo digle dara maanaam moom moo taxawee moom ak ki taxawee jëmmi mbir moomu ñoo nuroo maanaam masalan ndaw si moom la wax ne moom moo defar euh, mimbar bi waaye ndaw si defaru ko ki mu ko digal moom moo ko defar maanaam loolu euh, loolu moom moo tax ki nga xamante ne moom mooy mukallaf bi bu fekkente ne dafa am dafa digal ab gone mu def nangam te loola mu def baaxut. bu boobaa atte bi nga xamante ne moom la ñuy war ci kaw teg ci kaw moom mooy atte bi au lieu duñ ko teg ci kaw gone gi waaye ci kaw mu mukallaf bi lañ koy teg mm-hmm. naka noonu maanaam même ki nga xamante ne moo digal nit masalan tey ki nga xamante ne moo digal pour mu rey keneen kooku bu boobaa ñoom ñaar ñëpp la ñuy rey maanaam ki digle ak ki nga xamante ne moom moo reyee mm-hmm. maanaam ñoom ñaan ñëpp la ñuy jàpp rey leen mm-hmm. loolu ak maanaam ak masala yu mel noonu maanaam ngir ne moom euh, te loolu moom mooy masalan buñ ne ku tabax kër gi ñu ne maa ngi ne man a fekk du man du yow yaa ko tabax yow yaa digle ñu tabax ko hmm. ak joxe lañ ko tabaxee waaye tabaxoo ko maanaam lool moom mooy eh, eh, eh, loolu maanaam mooy li nga xamante ne maanaam ci la responsabilité yi di am mooy moo tax masalan loolu nag dafa am ay teqantal tamit ci wàllu usul mooy su fekkente ne masalan ki ñu ki ki ñu jël euh, ki def mbir mi directement moom mënut a am responsabilité dañuy yëkkati mbir responsabilité bi yëpp ci kii sabab bi maanaam sabab bi day yor attey maanaam ki li nga xamante ne moom mooy jë mbir mi ci boppam mooy tey masalan nit bu jëloon nit sànni ko fii nga xamante ne foofu la gaynde gi ne gaynde gi lekk nit ki bu boobaa day daal di yor attey ki rey nit ki mm-hmm. maanaam doonte moom reyu ko directement mais day yor attey ki rey nit ki mm-hmm. loolu tamit nit ki noonu ku gas teen wala gas kàmb ci yoon mm-hmm. nit ki ñëw dugg ci daanu dee moom day daal di yor attey ki nga xamante ne moo ko rey maanaam ngir ne euh, ak yu mel noonu loolu yëpp voilà loolu loolu loolu ak yu mel noonu maanaam moo tax euh, comme maanaam hadith bi euh, day maanaam ni mu waxee ni ne moom fa amilatul mimbar mu daal di defar mimbar bi ak fi mu naan ko ala aj'alu laka euh, shay'an taqudu alayhi xanaa duma la defaralal mbir moo xam te ne da nga ciy toog hmm. maanaam loolu moom mu ne man a defara lal fekk ne du moom moo ko defar waaye gone gi moo koy defar hmm. loolu yëpp maanaam day leeral ci maanaam te dañ koy jàngee ci suñu hadith bi dafa bokk ci masala yi nga xamante ne dañ koo euh, fàtte woon a tudd bokk gis nañu hadith sayyid euh, maanaam buntu bi nga xam ne moom mooy baabu man bana masjida buntu ki nga xamante ne moom mooy tabax jàkka mu gisoon nañ ci hadith sayyidna Usman radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne nit ñi dañ doon euh, ja dañ doon wax lu bari maanaam di kaat ci jamono ji nga xamante ne moom la doon soppi jàkka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamante ne noonu la ko gise woon mu daal di wax ne innakum aksartum yéen de yéen a ngi bëri maanaam yéen a ngi bëri di wax di coow wa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul man bana masjidan qaala mu ne man bana masjidan yabtaghi yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu lahu mislahu fil janna mu ne képp koo xam mu ne dégg naa yéen yéen a ngi bëri coow nag waaye man mii maa dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xam te ne dafa tabax ak jàkka maanaam mu ñaan nam ci jëmmi buur yàlla subhaanahu wa taala ngir lépp loo xamante ne nit ki daf koo te nam ci jëmmi buur yàlla subhaanahu wa taala lool du ci am dara non seulement du ci am dara waaye tamit mbir mi mën naa nekk lool ci kawam waaye képp koo xamante ne jëmmi buur yàlla subhaanahu wa taala moo la tax a jóg borom ba subhaanahu wa taala dana la tabaxal lu kem ja maanaam lu mel noonu moom muy nekk ci biir aljanna ah bi bokk na yaakaar na amaan na tuddoon nañ ko moom mooy ne kenn maanaam ci jeexitalu càllale gi ñoom ñëpp dañuy wax ne man maa digg comme ki nga xamante ne moom mooy Asim ibn Umar ibn Qatada moom nee na moom mu ne moom maa dégg Ubaydullah al mu moo dégg euh, euh, Seydina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala moom mu ne moom moo dégg yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa maanaam ke bu ci nekk danaan sami'a annahu sami'a ne nga Asim ibn Umar ibn Qatada haddatha annahu sami'a dégg na moom moo dégg ah Ubaydullah al-Xallaani annahu sami'a moom moo dégg tamit sayyidina Usmaan radiyallahu ta'ala anhu sayyidina Usmaan ne inni sami'tu man maa dégg rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wax maanaam loolu kon bokkoon na ci li nga xamante ne moom lañ ci jànge léegi nag ñu ñëw ci beneen buntu bi nga xam ne moom moo tegu mu ne baabun ya'khudhu bi nusuulin nabli idha marra fil masjid baabun buntu ngi nii moom mooy yaxuzu maanaam ki nga xamante ne moom mooy julit bi buy muy maanaam yaxuzu day jàpp binu suuli ci cati an nablay gànnaay gi iza marra buy romb fil masjid ci jàkka ji maanaam su fekkente ne da ngay ci jàkka gànnaay gi maanaam gànnaay gànnaay gi nga yor ah, moom da nga koy da yor cat bi maanaam tey masalan su fekkente ne danga yor gànnaay nag comme niñ ko xamee mooy maanaam mooy eh, fii ci jublu na nablu mooy armo blanche maanaam moom mooy lépp loo xamante ne dafa aju comme xeeti mooy lance yi wala flèche yi wala boog jaasi épée yi wala machette yooyu wala paaka ah wala yëpp boo ci yor rek dangay ngay ci cat bi bu fekkente ne nekkul ci mbaram maanaam fu nekkee ci mbar nag maanaam moom mooy fi ñu koy dugal ah, euh, voilà bu boobaa da ngay jàpp ci cat li niki noonu bu boobaa lii tamit day daal di yor ak tey képp koo xamante ne dafa yor masalan ay pistolet hmm. maanaam bu boobaa da nga parce que euh, booy romb ci jàkka ji <laughs> te da nga koy def foo xamante ne ñi duñ ko gis ndax xam nga ni su fekkente ne da koo yor yorin woo xamante ne dafa ubbeeku te dafa nekk <laughs> loo xam ne euh, saa nekk moom mën nga koo yëngal loolu maanaam day daal di nekk loo xamante ne lu aay lay doon loolu moom moom lay wax ni ah. ne maanaam képp koy xam ne dafa yor ngànnaay wala boog lépp luy gaañe rek maanaam côté bi gaañe moom la ko maanaam su ko defee mu leer ko ne moom am na lu mu ci am na maîtrise ci mbir mi maanaam li nga xam ne moom lañ ci nam moom mooy maîtrise bi rek hmm. maanaam nga mën a am maîtrise ci mbir mi ba da nga xamante ne da lay leer lii moom maanaam yaa ngi jël sa mboolem jumtukaay yi nga xam ne moom mooy tax ba ak ngaañ du ci ci kenn du jóge ci yow dem ci kenn ci wàll googu loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala noose buntu bi hmm. maanaam di wax ne comme que jàkka ji place la boo xamante ne bërëb la boo xamante ne ñëpp ko bokk te nit ñi dañ fay nekk maanaam mu nekk espace public boo xamante ne tamit jullit ñi ñu ëpp ci seen i mbir day wër-wër loo ci biir jàkka ji loolu moom moo tax te it képp ku ñëw ci jàkka ji ak jàmm la fay wut comme ni nga xamante ne noonu la borom bi subhaanahu wa ta'ala wax ci Makka Kaaba gi nga xamante ne maanaam jumaa jooja fa nekk mu ne man da mu ah, ah, fiihi aayaatun bayyinaatun maqaamu Ibraahiima wa man daxalahu kaana aamina dafa am ay mandarga yu mag yu wane màggaayu borom bi subhaanahu wa taala nekk ay kiimtaan nekk tamit ay mbir yoo xamante ne tamit ay jaamukatu jaamukaayu yàlla yoo xamante ne day tax ñu war caa mën a jublu ci borom bi subhaanahu wa taala te maqaama Ibrahim moom lay wax foofu la ne maanaam wa man daxalahu ku ko dugg nag kaana aminan day nekk ci kóolute maanaam ci sécurité lay nekk ak comme fi nga moom nag comme que mbir mi noonu la demee ku ca dugg da war a nekk ci sécurité moo tax yereen jàkk yépp it noonu la mel képp ku ca dugg rek da war a yëg ne man fi mu toll nekk naa ci kóolute waaye waroo nekk koo kon bu boobaa képp kenn waru faa yóbbu ak ngànnaay moo tax sax dafay wax ne euh, bul moo tax mu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala a iza marra fil masjid mooy si romb jàkka ji maanaam dugg ci jàkka je ngànnaay noon rek ngir yor ngannaay kese loolu moom loolu taxut ñuy wax maanaam mais bu fekkente ne da ngay romb ci jàkka loolu moom moo tax ñuy wax bu ko defee yow doo gaañ kenn loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy objectif buntu bi mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab ilay haddathanaa Qutayba ibn Sa'iid te moom mooy Qutayba ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdullah as-Saqafi mooy Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaani rahimahullahu ta'ala moom moom moom bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo Muwatta ci imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala Euh, moom mi ngi génn gane adduna cent cinquantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, mi ngi génn adduna deux cent quarantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ay xadiisam waaye al imam ibnu maaja moom maanaam wul ci moom ci lu amul ku dox ci maanaam dafa solo ci moom fekk am na ku dox ci digganteem ak moom moom imam Qutaybata ibnu Sa'id rahimahullahu taala imam bu màgg la boo xamante ne dafa wër bëri na lu mu wër nekk koo xamante ne jàng jàng lu bari la jàng ci hadith nekk tamit imam bu mag boo xam ne comme imam an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala bëri na lu mu moom d'ailleurs sax hadith bi mu njëkk soloo ci sunanam hadith la boo xamante ne ci imam Qutayba bii la ko jëlee ibn Sa'id rahimahullah imam Muslim rahimahullahu ta'ala tamit moom mi bokk na ci sëriñam yu gën a mag maanaam buñ ci génne Yahya ibn euh, Yahya euh, at maanaam buñ ko ci génnee rahimahullah nga xamante ne moom Naysaabuur ñoom ñoo fekkante foofu buñ ko ci génnee imam Muslim bi muy gën a njëkk njëkk di tukki moom la njëkk a taseel ca Makka maanaam ibn Sa'id bi rahimahullahu taala mu ne qaala qaala haddathana Sufyan te moom mooy Sufyan ibn Uyayna ah, ah, moom mooy ah, kon Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran Maymun al-Hilali rahimahullahu taala Euh, moom mi ngi gane adduna cent septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn adduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tase na ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy imam yu mag yi mel ne Amr ibn Dinar ku mel ne Muhammad ibn al-Munkadir ku mel ne imam az-Zuhri ak rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala nee na qultu wax ñu ngi ci kutubu sitta Euh, li amran te moom mooy amr ibn dinar al makki rahimahullahu taala di nitu yàlla bu màgg bi borom xam-xam bu sell bi moom nga xam te ne gisoon nañ ko tamit mooy abu muhammad al makki al jumhi rahimahullahu taala moom mi ngi génn àdduna 126 jamono ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi nga xamante ne moom Shu'ba ibn al-Hajjaj rahimahullahu taala daanul jiital ci kaw kenn ci dëgër bi nga xamante ne moom la dëgër la ay wax te Yahya ibn Sa'id al-Qattan euh, daf doon wax naan moom euh, ibn Amr ibn Dinar euh, rahimahullahu taala moo gën a dëgër sax ke Qatada te ibn Di'ama as-Sadusi rahimahullahu taala loolu moom moo tax imam la boo xamante ne bu màgg la nekk borom xam-xam bu sell dina fi yàlla bu màgg radiyallahu taala anhu wa arda mu ne ak mu ne moom daf ni ko asami'ta ndax da nga dégg Jaabir ibn Abdullah mooy sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom mooy Jaabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram al ansari al xazraji as-sulami radiyallahu ta'ala anhu abu abdullah wala abu abdurrahman dañ koy tamit abu muhammad moom mooy dàqantalam radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi gër gane adduna treizième année laata gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn adduna soixante-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wax nañ tamit soixante-huit wax nañ tamit leneen maanaam euh, moom euh, sayyidina jabir ibn abdullah radiyallahu anhu wa arda moom mooy borom jaleer yu mag yi di borom gënal yu kawe moo comme li nga xamante ne noonu lañ ko gisee gisaat ko ci ay maanaam jaloore bokk na ci li nga xamante ne moom la ràññee ko mooy bokk na ci muksiruna yi ndax 1540 hadith moom mooy euh, moom mooy musnadam euh, imam al-Bukhari ak imam Muslim euh, bokk nañu 58 hadith imam al-Bukhari wéetoo na ci ñaar fukki hadith ak juróom benn muy 26 imaamu muslim wéetoo na ci cent vingt six xadis ci xadis sayyidina taala anhu wa arda nga xamante ne ansaar yi la woon jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci gone yi la bokkoon waaye nekkoon koo xamante ne dafa jël dundam yëpp jox ko diine jox ko jox ko borom bi subhaanahu wa taala nekk koo xamante ne dafa takkoo woon ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mu ne sayyidina moo na Amr ibn Dinar rahimahullahu taala maanaam moom la Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu la ne ko ndax dégg nga Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu yaqulu muy wax naan marra romb na rajulun benn waay fil masjid ci ci jàkka ji wa ma'ahu fekk mi ngi àndoon ak moom sihaabun ak xeet maanaam kon mu yor xeet waaye di romb fi nga mooy flèche maanaam ay flèche la yoroon maanaam mu dem di romb ci jàkka ji euh, xam ngeen flèche yi maanaam ñoom buñ koy def dañ koy wékkoo mm-hmm. maanaam buñ ko yor téye ko nii waaye dañ koy wékkoo mm-hmm. léegi nag mu daal di wax noonu mu ne fa qaala mu wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam amsik jàppal bi ni saaliha ci cetam mm-hmm. maanaam téyel cet gi bu ko defee doo doo doo doo gaañ kenn maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li jaaru ci nit ki bu fekkente ne dafay romb ci jàkka ji hmm. maanaam te yor loo xamante ne mën naa gaañe naka noonu fépp foo xamante ne julli ñi dañ fay daje hmm. boobaa tamit noonu la demee maanaam ak foo xamante ne rek nit ñi dañ manière générale dañ fay daje loolu moom moo tax du jaaru moos nit ki di nekk ci mbedd moo xamante ne nit ñi dañ fay romb lu bari maanaam wala boog mu nekk ci biir marché wala boog ci biir euh, boutique bi wala yooyu bi yor am ngànnaay noonu ci ko ba pare catli nekk à l'air à l'air libre noonu déedéet maanaam dafa war a nekk loo xam ne dañuy téye cat gi li ñuy téye loolu tamit maanaam comme ni nga xam ne booy jottali nit tamit maanaam ngànnaay gi tamit yow ci cat gi ngay bu ko defee moom mu mën a téye wàll nga xamante ne moom moo dul gaañe ak yeneen ak noonu lu tax ngir ne amaat na léegi tey maanaam nga gaañ nit ki beneen bi ci des nag moom mooy euh, ne dafa war a nekk foo xamante ne tamit maanaam lu ci ëpp maanaam ci mbaram mu nekk ci mbaram moom mooy li gën ngir ne boo ko yoree nii nii. loolu dafa am ñaari problème yu ci nekk te loolu bokk na ci li tax am na yenn réew yoo xamante ne loolu tax xaru yu bari fa masalan hmm. ngir ne ngànnaay gi dafa nekk à portée maanaam euh, mooy bu meree rek wala mu tiit wala mu jaaxle wala mu dem ba xamante ne ak njàqare tiis dal na ko ci dundam ba xam fu mu jëm rek wala mu am lu ko naqari lool lu ko féeti kaw rek day jël ngànnaay gi rek dóor ko ci kaw boppam maanaam loolu maanaam bu ko defee mu gaañ ko wala mu rey ko wala yu demee noonu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee ci ci réew yu bare bari naka noonu noonu wala yenn ci réew yi en tout cas yenn ci réew yi nga xamante ne moom doxatoo fa ngaan ay maanaam loolu euh, léeg-léeg it beneen mbir bi ci am moom mooy reyante gi day bari wala rey gi day bari maanaam wala gaañante gi day bari moo tax bu loolu buñ nee nag buñ nee buñ nee ñoxor njaay rek wala rek nga dégg gaa yi dóorante ba wala boog gaa yi dóor ba lu tax parce que dañuy yor ngànnaay lu bari te loolu nag moom mooy problème bi maanaam problème bi foofu la loolu la moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne kon bu boobaa nga nga nga nga nga mooy nga téye ci cat gi maanaam mooy nga sécuriser ko maanaam loolu mooy nam moom la ci nam xam nga yor cat téye ci cat gi kese kese loolu du objectif waaye objectif bi mooy mu bañ a gaañ kenn te bañ laa gaañ yow tamit loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li tax ñu wax ko maanaam kon loolu. E, bu boobaa loolu moom moo tax maanaam xadis bi bokk na ci njàngat yu mag yi loolu bokk na ci beneen bi nga xamante ne tamit e, masala xadis yi la maanaam ci xam-xamu e, xadis la ci mustalahu xadis la moom mooy ndax dafa ne am daf ne ko yow ndax yaa dégg sayyidna Jaabir radiyallahu anhu wax te waxul ne waaw te waaye nag li nga xamante ne moom mooy li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci borom xam-xamu xadis yi loolu lañ taxal maanaam mooy ne su fekkente ne nit ki dafa ne yow sëriñ bi yow yaa dégg lii nga daal di nettali nettali nettali wax ji ba mu jeex sëriñ bi bu fekkente ne yeewu na jamono jooju nekkutoon di nelaw bu boobaa wala boog amul leneen lu ko préoccupé su boobaa même su waxul waaw wax ji day wér maanaam day mën a nettali mbir mi maanaam mu nekk loo xamante ne lu jokkaloo la waaye tamit euh, su fekkente ne wax na waaw nag moo gën donte loolu mooy benn am na nag ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñoo xamante ne dañoo jàpp ne comme al imam al-Kirmani wala ñu naan rahmatullah alayhim ñu jàpp ne hadith bi kon dese naa jokkaloo waaye am na ci ay riwayat yoo xamante ne ñëw na ci ne yegg se na yegg na ci ne naam waaw maa ko dégg maanaam kon bu boobaa wax ji day daal di deñ ànd ak loolu yëpp su fekkoonte ne loola amu ci sax dool day tax maanaam mbir mi sax maanaam kon su maanaam nit su fekkente ne sëriñ bi dafa toog taalibe yi ñëw di jàng ci moom téere boo xamante ne moom moo ko solo wala xadiis yi moo ko solo wala yu mel noonu wala mu téere boo xam ne moom moo ko bind su toogee diglu ñu nettali nettali nettali nettali nettali nettali ba ñu pare mu noppi wax ñu ne waaw ñu taa ah kon nañ ñaanalante mu jeex rek loolu rek day day wér loolu rek day wér ndax moom dégg na ko te mbir mi li ci am solo moom mooy jokkaloo gi mooy kii dégg kii dégg ci moom wala boog kii dégg gi ba pare kii saxal ne maanaam wax loo xamante ne ndax bu ko bu bu bu ko déggutoon danaan bu duggoon noonu danaan déedéet man dégguma lii de wala yu mel noonu maanaam le fait que waxut loola loolu mooy tegtale ne dégg na ko euh, kon euh, hadith bi euh, kon imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dana ko indiwaat hadith numéro 7073 ak mille 74 imam Muslim dina ko indi ñetti yoon hadith numéro 2614 imam Abu Dawud hadith numéro 2586 boobu an-Nasa imam euh, an-Nasa'i hadith numéro 718 imam Ibn Majah dina ko hadith numéro 3777 imam Ahmad ibn Hanbal Hanbal dina ko hadith numéro 14310 ak 14781 kon imam at-Tirmidhi moom moo ko indiwul ci waa ashaabu sitta rahimallahu al-jamii' mu ne baabul muruuri fil masjid buntu romb ci jàkka ji maanaam lool li nga xam ne moom la ci nam mooy ne bunt bi daf koy leeral di wane maanaam ni romb ci jàkka ji dafa am ay teggin manaam du nu la neex rek ngay daal di rombee ci jàkka ji mu am teggin yoo xamante ne dafa aju ci nit ki ni mu war a soloo masalan maanaam warul maanaam mënoo sol lu la neex dem romb dugg ci biir jàkka ji beneen bi ci def moom mooy ne nit ki bu amee janaaba wala amul njàpp mën naa dugg ci jàkka ji naam maanaam romb bu dee romb waaye comme ni ko alquran waxe wala junuban illaa abiri sabilin hatta taftasilu maanaam wala boog ngeen amee janaaba xanaa ngay ba mu des xanaa ci nga xam ne moom mooy ci romb ci jàkk ji loolu jumlatun i'raabiyya la hmm. maanaam ba mu ki nga xam ne moom mooy romb ci jàkk ji jàkk ji nekk yoonam a ah, maanaam loolu lu dul loolu rek da ngeen a war a nekk koo xamante ne waroo leen dugg ci jàkk ji fekk da ngeen a amee janaaba mbete xanaa ngeen sangu ca nga yor farata waaye fii tamit bi euh, nga xamante ne moom lay wax fii euh, moom mooy ne bu fekkente ne euh, loolu maanaam loolu benn la maanaam lool tamit yeneen xeetu teggin la am na tamit yeneen xeetu teggin masalan nit ki bu rombee ci jàkka ji tamit dafa war a xool ni muy waxe maanaam ay waxinam da koo war a xool ngir ne lépp loo xamante ne dañuy tere nit ki di wax ko ci biir jàkka ji mu xaraam loolu day xaraam nit ki di ko wax ci biir maanaam buy romb maanaam moo xam mi ngi romb maadaama mi ngi bu duggee ci ji rek teggin yooyu day daal di tegu ci kawam bokk na ci nag yenn teggin yi nga xamante ne day tegu ci kawam moom mooy lu demee nekk xadis bi ñu romb léegi loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala xadis bi ñu romb léegi daf doon wax ci wàllu euh, yor maanaam gànnaay di romb ci jàkka ji jëmmi xadis bi moom lay indiwaat ci euh, xadis Seydina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu taala anhu bi nga xamante ne moom mooy dëgëral xadis Seydina Jaabir bi radiyallahu anhu loolu am na ñaari njariñ yu ci am bu njëkk bi nga xamante ne moom moo ci am moom mooy ne day leeral ne euh, moom bii dama ko indi ngir wane ne rek romb ci yoonu jàkka ji moom moo tax maanaam moom laay leeral ak teggin yi nga xamante ne ñoom ñoo aju ci nit ki buy romb ci jàkka ji donte maanaaw hadith bi ñu romb la ñaareel bi ci def moom mooy ne day day day dëgëral ne maanaam li nga xamante ne euh, euh, loolu ba tey ci njariñ bu njëkk bi la maanaam mooy day dëgëral ne Euh, li tax euh, maanaam ne matala bi ma romboon léegi hmm. masala bu mel noonu am na am na benn partie ci ci wax ci xadis boobu boo xamante ne dama koy indi fii maanaam comme daa iman moom ni muy faral di doxalee lu bëri moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala waaye am na ñaareelu njariñ moom mooy njariñ la boo xamante ne ci buntu mustalahul xadis lay dugg hmm. moom mooy ne su fekkente ne yaa ngi si ki sax sax ci jokkaloo xadis bële mu indil la beneen xadis boo xam ne ci beneen saxaaba mu nekk ci musaahadaat yoo xamante ne eh, day dëgër mu nekk saahid ci xadis bi maanaam nga xam ne day dëgëral eh, ne xadis ne lii dëgg dëgg yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko te bu boobaa bii doo ci am benn sikki sàkk loolu mu nekk beneen njariñ boo xamante ne moom moo ci nekk mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathana Muusaa ibn Ismaa'iil te moom mooy eh, Abu Salama al-Minqari al-Hafiz at-Tabuzaki rahimahullahu ta'ala al-Basri maanaam mu siiwee ci kunya waaye tamit mu lu bëri imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wala da daka daiman day wax haddathana Musa wala mu ne haddathana Musa ibn Isma'il du yegg ci du duy faral di ko tuddee ci dàkkantalam ànd ak ne mi ngi siiwee ci dàkkantalam moom rahimahullahu ta'ala muy abu euh, muy euh, abu Salamata al-Minqari at-Tabuzaki rahimahullahu taala di imam hafiz di sëriñu ci waa Basra rahimahullahu taala euh, moom euh, nga xamante ne euh, comme ni nga xamante ne noonu la Abbas ad-Dawri wax rahimahullah nee na nañ ci moom trent cinq mille hadith yoo xamante ne bind nañ ko ci moom Euh, moom euh, mi moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci weeru rajab ñoom nekk imam al-Bukhari ak moom Abu Dawud ñoom ñoo solo ci moom maanaam seen sëriñ la ñoom ñaar imam Abu Dawud imam imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud maanaam ngir at yi mu génn àdduna mooy deux cent vingt-troisième yi ñi ci des nag seen sëriñu sëriñ la maanaam waaye ñoom ñëpp nag solo nañ ci moom maanaam ay hadisam ñi ngi mu ne qaala nee na haddathana Abdul Wahid te moom mooy Abu Bishr al-Abdi rahimahullahu ta'ala moom it waa Basra la moom mooy Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi rahimahullah moom mi ngi génn adduna mi ngi génn adduna cent soixante-dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk ci taabi'i taabi'i rahimahullahu ta'ala Euh, moom siqa waaye comme la al-Hafiz ibn Hajar wax rahimahullahu taala ne xadisam yi muy solo ci Amash ah, ah, ñoom ñoo am lu ñu mën a wax ci xadis yooyu mm-hmm. waaye sinon moom ci jëmmi boppam siqa la comme ni nga xamante ne lool moom moo tax kii ñeneen ñi bu ñu waxee ko ku ci wax leneen ci mboor mbirum rek rahimahullah loola dëgëru maanaam ngir ne eh, xadisam yi mu solo ci al-Amash daal rahimahullah moo am lu ñu ci mën a wax ngir rek rek maanaam eh, njuumte ngir ne Euh, dafa takkoowul woon ak moom maanaam euh, te al-Amash moom ci ta ci ci taabi'i yu ndaw yi la bokk mm-hmm. moom ci taabi'i taabi'i yu ndaw yi la bokk donc loolu moom mu indi maanaam différence su mm-hmm. lool moom mu indi mbir mi mm-hmm. mu ne euh, qaala maanaam te tax jot takkoo ak moom dëgg-dëgg mu ne qaala te moom mooy Euh, al-Ash'ari mooy euh, Burayd ibn Abdullah ibn Abi Burda mooy euh, ibn Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu moom nag dafa dégg maanaam xadisam lu ci ëpp daf koy jëlee ci baayam mooy Abu Burda al-Aslami radiyallahu abu abu abu Abu Burda al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu moom nag moom ay tamit ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta comme baayam bi nga xamante ne moom la wax naan Abdu euh, maanaam euh, qaala mu ne sami'tu Aba Burda man de dégg naa ci Aba Burda waaye wax waxul ne sama baay laa dégg daf ne Abu Burda maanaam mais ñu xam ne moom la rek mooy Abu Burda al-Ash'ari euh, radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi siiwee ci dàqantalam nekkoon qaadi ca Kufa rahimahullahu ta'ala génn àdduna 103e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, moom taxoon na ak Sa'id ibn Jubayr rahimahullahu taala ndax moom moo nekkoon Sa'id ibn Jubayr nekkoon na taalibe maanaam nga xam ne moo ko daan bindal tamit lu ci bëri moom mu ne an moom mi ngi jëlee ci baayam ndax moom doomu Seydina Abu Musa la al-Ash'ari radiyallahu anhu maanaam Seydina Abu Musa euh, al-Ash'ari moom turam nag dëgg-dëgg mooy Abdullah ibn Qays ibn Sulaym al-Ash'ari radiyallahu taala anhu Euh, comme ni nga xamante ne noonu euh, lañ ko gise woon mi ngi génn àdduna quarante deuxième wala ñu ne ba quarante quatrième wala cinquantième ane mm-hmm. ginnaaw kàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon ci xudaat yu mag yi comme li al Ali ibn al-Madini wax rahimahullah ne xeet wi moom ñeenti qaadi yi la am ñeenti ñooy juge yu mag la am mooy Seydina Omar Seydina Ali Seydina Abu Musa al-Ash'ari ak Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala nekk sahaaba bu mag nga xamante ne mi ngi dugg ci l'islam maanaam fekk ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam juróom ñaareelu at ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mm-hmm. nga xamante ne bokk na ci ñi yeneen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne laqad utiya abu musa mizmaran min mazamiri ali daawud alayhi salatu wassalam maanaam ne sayyidina abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu jox ko uh, mizmar maanaam mizmar moom mooy uh, maanaam ak riiti ah ak voilà waaw kay mooy xeetu riiti rek ci riit yi moom Daawuda yi alayhi maanaam moom mooy euh, baatam dafa neexoon loolu daal la ci wax maanaam mooy kaddu gi dafa neex te loolu euh, ngirneel gu rëy la ngir ne jàng tamit jàng moo doon jàng alquran yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, romb ko ci néeg ci ci kër gi di ko déglu maanaam di ko bàyyi xel moo tax loolu yëpp bokk na ci ngëneelam mi ba yonent bi sallallahu wax ko ko mu ne ko eh, bu ma xamoon ne yaa ngi fi kon doon naa gën a jàng jàng bi doon na gën a neex dégg nga <laughs> waaye dégg nga ah, radiyallahu ta'ala anhu moom nag a ah, li nga xamante ne moom mooy musnadam mooy 163 hadith moom la am ci ah, musnadu Baqi ibn Makhlad rahimahullahu ta'ala Euh, amma euh, ci ñaari saxiix yi 49 xadis la ci am euh, imam al-Bukhari wéetoo ci 4 xadis imam Muslim wéetoo ci 15 xadis ci xadis sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu an nabi mu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne man képp koo xamante ne marra romb na fii shay'in ci dara min masajidina ci suñu jàkka yi aw wala boog aswaaqina ci suñu ci suñu luuma yi maanaam ci suñu jaay. ja ja ja bu la wolof naan ja ja ba mooy marché ba maanaam marché baatu tubaab la nag voilà dégg nga bu dee nag marché bu rëy rëy la kooku luuma lañ koy wax dégg nga mooy yi nga xamante ne day xew par semaine wala yu mel noonu comme genre foire yi dégg nga loolu moom moom la moom loolu lañ naan luuma dégg nga kon euh, euh, hadith bi da ngay gis ne euh, maanaam li fi ci buntu bi ci hadith bi dafa gën a leeral ne li nga xamante ne moom mooy li tax mooy fu jullit ñi di daje maanaam yamul rek ci ne Euh, dañuy yem rek ci ne jàkka la wala yu mel noonu déedéet waaye fépp foo xamante ne nit ñi dañ fay daje jullit dañ fay daje wala nit ñi rek dañ fay daje mm. maanaam nit ki warul nekk koo xamante ne day génne ay ngànnaayam mm. maanaam di ko def no ci anam goo xamante ne mën naa gaañ nit nekki noonu te loolu nag yemul rek ci li nga xamante ne moom lay wax ne mooy bi nab leen mm. ci ngànnaay maanaam ngànnaay la wax maanaam kon bu boobaa bépp ngànnaay day daal di mën a dugg ci biir maanaam ngànnaay gi nga xamante ne moom mooy ndax nabul day ngànnaay gi dañ koy faral nablu dañ koy wax fekk liñ ciy jublu moom mooy yi wala xeec wala euh, euh, comme yu flèche yi wala yooyu yu mel noonu nga xam ne dañuy ñawte dañuy gaañaate mm-hmm. yooyu liñ ciy jublu wala paaka wala yu mel noonu mm-hmm. képp nag koo xamante ne yor nga ngànnaay bu boobaa comme niñ ko waxee léegi tamit ay pistolet yooyu yëpp dañ ciy duggaale ci biir mëkk doom ak euh, yooyu yëpp dañuy dugg ci biir képp nag koo xamante ne kon daf ko yor faw na ko dugal ci mbaram ndax su ko dugalul ci mbaram moo ta fal yaxuz na ko na ko téye ala nisaliha ci catam maanaam ci cat gi léegi fii nag lay waxee li tax maanaam li tax li muy bañ mu loola xeex moo tax mu ne mu ne nañ ko téye mu ne laa yaaxiru bu ko defee bu mu jam di kaf fii ci teen xam musliman ab jullit maanaam looloo la ci jublu maanaam objectif bi loolu la mooy bu mu ci jam kenn voilà maanaam <laughs> moo tax boo ko téye di <laughs> léeg-léeg am na loo koy téye booy romb nit ñi rek leen di jam wala bokk xam ngeen ni tey fi mu toll bu nit ñi rek rek loo fenn wala ngay dem ci benn marché wala nga dugg ci bus wala nga nekk ci biir train wala yu mel noonu mm-hmm. wala nga nekk léeg-léeg nga dox noo xamante ne euh, nit ki ki nekk dana la laal wala nga laal ko te doo ko tey mm-hmm. léegi imagine la tey bu fekkoonte ne da nga lu ñaw loo xamante ne day gaañe maanaam loolu la ci nam maanaam ne kon bul ko téye mm-hmm. maanaam téye ko nii ci calli nii di doxantoog moom wala <laughs> yu mel noonu déedéet téye bi nga xamante ne boo koy gaañee maanaam nga téye ko niki noonu pistolet tam boo ko yore bul ko yor rek te fi nga xamante ne moom mooy gadget bi fi mu nekk déedéet te boo <laughs> xamante ne ah, dina gën a eh. mm-hmm. ah, dana dana dana maanaam dana gën a moytandiku li nga xam ne nag moom mooy li gën yëpp maanaam fii li mu wax ne laa yaaqiru bu mu jam bi kat fii ci teen xam musliman ab jullit mm-hmm. boobaa ci lañuy ñuy xamee ni tey buñ ko jëloon ñu dugal ko ci mbaram ci lay gënee mm-hmm. maanaam ñu dugal ko fi nga xamante ne maanaam day nekk maanaam day day sori lépp loo xamante ne ak xeetu ngaañ bu mu indi la day daal di nekk loo xamante ne moom mooy li gën te lool mooy li nga xamante ne moom moo yelloo te moom mooy li nga xamante ne moom moo jaadu comme ni nga xam ne noon lañ ko waxee moo tax hadith bi nag imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indi woon hadith numéro 7075 imam Muslim dina ko hadith numéro 2615 ñaari imam Abu Dawud hadith numéro 2587 imam ibn Maaja hadith numéro trois mille sept cent soixante-dix-huit mhm. imam Ahmad ibn Hanbal dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-huit dix-neuf mille cinq cent dix-neuf mille cinq cent quarante-cinq dix-neuf mille cinq cent soixante-dix-sept dix-neuf mille six cent soixante-quatorze neuf mille sept cent trois ak dix-neuf mille sept cent cinquante-quatre kon waa ashaabu kutubu sitta eh, ñi nga xamante ne moom kii di imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom solo wuñu suñu hadith bi rahimallahu al-jami' mu ne baabu sha'r fil masjid buntu bi moom day leeral di wax maanaam li nga xam ne moom mooy aju bu ne baabu buntu ak sha'r di eh, way maanaam fil masjid ci jàkka ji maanaam way yi nga xamante ne moom la ci wax nag moom mooy lépp loo xam ne ndax moom mooy ay di wax wax joo xamante ne dafay ànd ak ay abiyat maanaam ay baytu lool moom mooy way maanaam mooy comme eh, li am ci waa mooy poésie rek li wolof li tubaab naan poésie mm-hmm. mooy way loolu nag dafay daal dugg bu boobaa Euh, ñaari xeet dañ ci doon daal di duggaale moom mooy xeetu way yi nga xamante ne dañ koy way te fekk euh, am maanaam poésie bi rek la ñuy wax mm-hmm. ak way yi nga xamante ne dañ koy way te fekk euh, neexal baat bi da ci àndaale maanaam way dañuy way poésie bi xam ngeen ni shi'r maanaam mooy bayit yi suñ koy suñ koy jàng naka noonu noonu lañ ko mën a wayee te buñ koy way dafa am benn rythme boo xamante ne moom lay topp rythme boobu muy topp nag loolu tamit euh, day daal di duggaale ci biir ngir ne euh, way cosaan bi loolu la maanaam poésie cosaan bi mooy mooy loo xamante ne day ànd ak day ànd ak benn rythme boo xamante ne moom la àndal loolu la ñuy wax baxru hmm. maanaam rythme boobu muy àndal moom lañ naan baxru voilà te euh, bu boobaa <laughs> nga jàng gi nga xamante ne moom lañ <laughs> moom lañ koy jàng dañ di eh, di di way ay ay ay am na tamit léeg-léeg eh, bu boobaa ñenn ñi nga xamante ne ñoom ñooy waykat yi tamit ñoom ñooy xool lu ñu koy toppee hmm. ndax loolu lu tax cher way dafay tax nit ki gën a gaaw a téye dara hmm. maanaam wax joo xam ne ne dañ koo way ci cher noonu mu am benn baxaw bu mu topp loolu nga téye ko déet boo juumee ci wax ji da koy xam hmm. maanaam loolu tamit bokk na ci njariñ yi léegi nag mu def est-ce que lu mel noonu nga xamante ne day day day dëbbe day day tëgge ndax dana def na ko def ci jàkka waaw wala déet hmm. maanaam loolu ci kaw loolu bu boobaa loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko hmm. lu ëpp ci borom xam-xam yi nii ah mooy jamaahir ñoom ñëpp daganal nañ ko hmm. waaw lu néew ñoo ko daganalul ci ci salaf yi waaye am na ñi nga xamante ne ñooy masalan ci mazahibul arba'a ñoom ñëpp daganal nañ ko waaye nag loolu nag lay ñëw di leeral ngir ne am na lenn ci salaf yi ñoo xamante ne dañ ko doon bañ lool moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii ngir mu leer beneen bi ci nag moom mooy ne euh, loolu dafa am ci luñ ko tënk moom mooy faw mu nekk loo xamante ne li muy wax kaddu yi muy wax day nekk kaddu yu baax bu fekkente ne kaddu yi nekkut lu baax wala lu bon la wala lu ñaaw la wala lu aw aw xaste daf caa nekk wala ay jiwaate da caa nekk wala yu mel noonu wala boog di gaaruwaale ak xeet yu mel noonu yooyu bu boobaa daal di nekk lu xaraam amma bu fekkente ne tamit maanaam comme wax rek comme wax ci biir jàkka bu fekkente ne da ngay wax wax joo xamante ne amul njariñ day gaañe day lore wala wax la joo xamante ne day yàq maanaam mbëggeel gu war a xew ci diggante jullit ñi ak yeneen xeetu wax yu mel noonu loolu dafa xaraam naka jekk noon nag day gën a garaaw encore bu nekkee ci biir jàkka hmm. naka noonu tamit su fekkente ne nii la demee bu dee. Euh, shi'r la bu dee way la tamit noonu rek lay demee mm-hmm. ngir ne wax nii wax joo xamante ne dafa ñàkk njariñ te day lore boo ko waxee ci way day gën a garaaw encore parce que euh, te loolu képp kuy gis caaxaankat yi xam na ko maanaam caaxaankat yi ñaare way yi ci la ñuy jaarale seen boole message yi ñu bëgg a jaarale mm-hmm. la ñu bëgg a jàllale ni ki noonu ñi nga xamante ne tamit ñooy nit ñu baax ñi tamit loolu moo tax mu yelloo ñu war a nekk ñoo xam ne dañuy yittewoo way yooyu ngir def ngir di ko mm, di ko di ko di di ci jàllale ñoom it ay message waaye nag su fekkente ni ci biir jàkka ji la tamit kon loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ko indi buntu bi mun a qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab ilay haddathana Abul Yamaan al-Hakam ibn Naafi' lu ci ëpp nag danaan haddathana Abul Yamaan waaye fi daf ne haddathana Abul Yamaan al-Hakam ibn Naafi' te moom al-Hakam ibn Naafi' al-Bahraani al-Himsi rahimahullahu ta'ala Abul Yamaan mooy daa qaddala mi ngi génn gane àdduna génn àdduna deux cent vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi gane woon adduna 138e année ginnaaw gàddaayu Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rek moo solo ci maanaam moom sëriñu imam al-Bukhari kese la ñeneen ñi ci def nag seen sëriñu sëriñ la waaye ñoom ñëpp solo nañ ay xadiisam man kon moom ay xadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala axbarana Shu'ayb lu ci moom tamit ci eh, noonu lay solo ay xadiis mooy Shu'ayb eh, ibn Dinar al-Qurashi mooy eh, Dinar mooy Abu Hamza moom dàqantala moom mooy Abu Bishr al-Himsi rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna deux cent soixante-deuxième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nusxa boobu nag moom la soloo ci moom mooy nusxa wu bi nga xam ne moom la soloo ci imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala moom Shu'ayb az-Zuhri euh, moom la Abul Yaman soloo ci moom te moom la Abul Yaman boobu noonu moom la imam al-Bukhari soloo ci moom rahimahullah moo tax ngi gis càllale googu di répété wu ci Abul Yamaan Shuayb Zuhri mhm. an az la euh, mu ne euh, imam az-Zuhri mooy Muhammad ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu taala Abu Bakr al-Madani cinquantième année la gane adduna cent cent vingt-cinquième année la génn adduna sallallahu alihi wa sallam nekk imam bu hafiz euh, yegg ci maqaamay amirul mu'minin moom mooy ki comme niñ ko gisee woon mooy ki njëkk a bind euh, ci lu ñu jayal ci waxu lenn ci borom xam-xam xadis yi rahmatullah alayhim mu ne qaala moom ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu nekk sëriñu maanaam ponkali jamonoom yi rek mooy ñoom imam Malik ñoom imam Ibn Uyayna Abdullah ibn Mubarak ñoom euh, imam al-Awza'i Ma'mar ibn Rashid Husayn euh, et cetera rahmatullah ala al-jami' ñoom ñëpp Abdul Malik ibn Jurayj et cetera ñoom ñëpp moom moo nekkoon seen sëriñ ci jamonoom rahimahullahu taala mu ne ak ñoom Layth ibn Sa'd et cetera ala al-jami' mu ne qaala Abu Salamata ibn Abdurrahman ibn Awf moom tamit euh, ko Abu Salamata euh, ibn Abdurrahman euh, ibn Awf dañu wax ne turam la wala boog dañu wax ne turam kunyaam maanaam Abu Salama noonu la tudd hmm. mun tem waaye nag euh, amaan na euh, turam leneen la ala kulli haal moom mi ngi génn adduna 93 94 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam at booba nga xam ne Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam ci la ñàkkee sëriñum yu bari maanaam ñi nga xamante ne rawatina ñu bari ci fuqaha sab'a yi hmm. rahmatullahi alayhim ci at boobu ci lañ génnee adduna comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee daa iman ci euh, bi ñu tàmbalee Sahih euh, bi ba léegi wa lillahi alhamdu wal minna euh, moom mu nekkoon tamit nekk imam boo xamante ne bokkoon na ci benn ci wax yi ci juróom ñaareelu moom ci mooy juróom ñaareelu ci fuqaha sab'a yi ci benn ci wax yi dégg nga moom mu ne annahu naka moom sami'a moom sayyidina moom imam boobu Abu Salama di doom sayyidina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu maanaam gisoon nañ waa këram ne maanaam ay maanaam ñoom ay imam lañ waa a ci doom ak sët ñoom ñëpp maanaam boo leen seetloo da ngeen di gis ci saxee bi lu bare bari ñu leen di romb ñoom ay sëriñ lañ ñoom ay boroomi xam-xam lañ te caaxaanuñ ci voilà dégg nga ñoom moo dégg nga mu ne annahu ne dafa dégg ne moom kat sami'a dégg na Hassan ibn Sabit al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu moom mooy Abu Abdurrahman ibn Abul Walid hmm. ah, Hassan ibn Thabit Munzir ibn Haram ah, radiyallahu ta'ala Ansari radiyallahu ta'ala anhu di waykat bi sallallahu alayhi wa ah, moom mi ngi génn adduna cinquante-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa moom dafa dund cent moom Hassan Thabit di baayam dundoon al-Munzir di bàyyi moom dund cent vingt ans Haram di kooku bàyyi kooku dundoon na cent vingt ans maanaam ñeenti nit ñoo xamante ne dañoo tegaloo ci boobu yoon maanaam kenn ku ci nekk cent vingt ans nga dund maanaam moom ñoo loolu loolu ci histoire ci taarix maanaam moom lañ ko xamal dégg nga nga xamante ne kenn <laughs> ñoom ñëpp <laughs> ñoo dund <laughs> cent vingt cent vingt ans nekkoon waykati yeneen bi sallallahu alayhi wa moo bokkoon ci ñi nga xamante ne comme niñ koy gise léegi inshaa allahu taala eh, ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanaloon na ko ñaan gu rëy maanaam te moom mooy ne yàlla na ruuxul qudus maanaam ruux gu sell ga yàlla ànd ak moom maanaam di daiman ak di ko jàppale maanaam te loolu inshaa allahu taala daañ ko gis léegi nii moom nag eh, eh, kon sayyidina Hasan ibn Sabit radiyallahu taala anhu mu ne mu ne euh, mu ne euh, yastashiru moom mooy seedeloo Aba Hurayra sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi mm-hmm. euh, sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne moom moo ëpp lu mu solo hadith Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom musnadam moom mooy cinq mille trois cent soixante-quatorze hadith yoo xamante ne trois cent vingt-six yi ñoom ñooy muttafaqun alayhi imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingt-treize hadith imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix-huit hadith Euh, ci musnad imam ahmad am na ci trois mille huit cent soixante-dix hadith moom euh, haditham ñu ngi ci kutubu sitta muy sëriñ bi nga xam maanaam mooy daanaka sëriñu ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xam-xamu hadith yi ndax moom mooy ki ëpp li nga xamante ne moom la solo ci ñoom te ci lu sooy la ëppee ci ñoom mm. dégg nga loolu moom moo tax euh, moom mooy seen sëriñ moom mu ne mu loo ko ne an an suduka maa ngi lay seedaloo al di la seedaloo allah yàlla maanaam maa ngi lay loo ci yàlla maanaam di la seedaloo yàlla taxaw rek nga wax ngir yàlla te yàlla tax mm-hmm. maanaam loolu eh, kon bu fekkente ne maanaam lii eh, dañ ci xamee ni maanaam nit ki même bu ñu xamee ni wax waxkatu dëgg la sax maanaam bu dañ koy laaj maanaam mënef na koo wax wax bi mel nii nit ki tamit bu fekkente ne ku dëggu la te tamit maanaam mu wut seede goo xamante ne mooy dëggal li nga xamante ne moom lay wax loolu tamit lu ñu yoonal la te lu jaadu la maanaam moo tax moom mii mu ne maa ngi lay seedeloo yàlla ci yàlla ne la ndax lii xew na te moom mooy lan mooy xal ndax sami'ta dégg nga annabiyya yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax naan maanaam li mu nar a wax li tax nag mbir mi am mooy ne Seydou daf dool euh, way ci jàkka ji maanaam dafa nekkoon ci jàkka ji di way mooy jumaa yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu romb ko xool ko bëtu maanaam ne bàyyil way yi maanaam kontaanu ci euh, mu ne ko nag doon ku la doon na toog fii may way way yi ku te mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di mu nee nag Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne ko waat woo seedeel rek ngir yàlla te yàlla rek tax maanaam mooy ne yaa xas ne ko ne ndax dégg nga yenente bi ne sallallahu alayhi wa sallam yaa Hassaan yoo Hassaan ibn Saabit radiyallahu ta'ala anhu ajib tontu la an rasulillahi tontu la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam al ba pare daal di teg ne allahumma ayo buur yàlla mi ci turu rafet yeeg melo yékkati ko yi ayyidhu yàlla jàppale ko bi ruuhul qudus euh, ci euh, ruux gu sell gi euh, loolu maanaam ruux gu sell gi nag mi nga xamante ne moom lay wax maanaam ne yàlla nang ko jàppale ci ruux gu sell gi mën nañ ne Seydina Abu Hurayra ki maanaam mën nañ Seydina Jibril alayhi salaatu wa salaam comme ni nga xam léeg-léeg ruuhul qudus yi dañ koy wax Seydina Jibril alayhi salaatu wa salaam comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee ne nazala bihi ruuhul amiinu ala qalbika li takuna minal munzirin maanaam ki nga xamante ne moom mooy ruux bu wóor gi mooy ruux boobu mooy euh, ruux mooy esprit bu wóor gi maanaam ku sell moom mooy ki nga xamante ne moom moo wàccee alquran bi ci yow bu ko defee nga daal di bokk ci ñi nga xamante ne ñoom la ñuy euh, waar maanaam mu ñoom ñooy waaraate ci li na minal munzirina bi lisaanin mu mubiin ci làkk boo xamante ne làkk arab bu leer la euh, loolu tamit bokk na ci beneen mbir bi mooy ruux bi nga xamante ne mooy moom mooy alquran maanaam comme na wa kadhalika awhaynaa ilayka ruuhan min amrina maanaam naka noonu la ñu wax ci yow ruux boo xamante ne ruux gu sell la goo xamante ne dafa tukkee ci ñun maanaam kon ruux gi mën naa bañ a nekk rek ni sayyidina Jibril alayhi salaatu wassalaam euh, ndax borom bi subhaanahu wa taala bi mu naan ulaa'ika kataba fi quluubihimul iimaan wa ayyadahum bi ruuhin minhu loolu tamit euh, ñeneen la mooy ñi nga xamante ne yàlla rek moom la ñu faral mooy mu naan laa laa tajidu qawman yu'minuuna billahi wal yawmil aakhiri yuwaaddu yasudduna man hadda Allah wa rasulahu walaw kaanu abaahum aw abnaahum aw ixwanahum aw ashiratahum daal di ci teg ne ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun mu ne doo fekk mukk ñoo xamante ne nit ñoo xamante ne dañoo gëm yàlla gëm yenente gëm bis bu mujj bi euh, ñuy farandoo di bëggante di soppante ak ñoo xamante ne dañoo dañoo euh, dañoo défier yàlla maanaam dañ koo tëkku maanaam dañ koo défier maanaam dañoo far feneen mu yuhaaduna man euh, yuhaaduna allah dañoo défier yàlla ak yenentam wa rasulullah ak yenente bi sallallahu alayhi dañ koo dañoo dajje ak yàlla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne walaw kaanu abaahum doonte ñooña seeni bàyyi lañ aw abnaahum doonte ñooña seeni doom lañ aw ixwaanahum doonte ñooña seeni mbokk lañ aw ashiratahum wala seen famille ndax mu ne ñooñu nga xamante ne ñoom yàllaa leen jaral lu ne ko koo xamante ne faroog yàlla ñoom ak koo mën a doon banañ la ngir yàlla ngir yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku nag mu ne ulaa'ika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu ñooñu ñooy ñi nga xamante ne yàlla dafa bind ci seen xol ngëm yàlla maanaam daf ko ci dogal xam nga kataba baatu kataba day tekki maanaam euh, daf koo farataal ci ci kaw maanaam mooy daf ko ci forcer xam nga tey buñ bindee dara loo xamante ne dafa indélébile maanaam du deñ ni muy saxee ci kaw dara loolu kataba maanaam rëdd nañ ko ci hmm. loolu lay tekki mooy ne yàlla du dafa rëdd ci seen xol ngëm ci anam goo xamante ne du ta tàqali ko teg moom loolu mooy jikko ji nga xam ne nit ki su ko amee rek mooy ngëmum mat na mooy dikk jooju mooy lan mooy ne ak ku man a doon xam nga luñ ko mën a doon yàlla bu fekkee yow faroog yàlla ak yeneen ci bi moom sallallahu alayhi wasallam yow nekkal koo man a doon feel maanaam bokkutoo ci ci ci maanaam bokkutoo ci angle bi muy xoole voilà bokkutoo ci mais mais maanaam bokk maanaam yow bokkutoo sax ci ñi ñuy calculer kontaan nga wala kontaanoo maanaam ñooyam amul solo maanaam yow gis nga mathématiciens yi dañ koy kii am na par loo xamante ne du soppi dara ci fonction bi ba constante la yow ak constante mu jodoon soppi wuloo dara yokkoo dara wàññiwoo dara <laughs> donc changé woo dara te buñ la te buñ lay dérivé ngay niil <laughs> non mais loolu mooy gëm dëgg ban bu matee ci nit noonu lay mel ñooñu nag la wax ne yàlla daf leen di jàppale da leen di jàppale mu ne wax ay yadowoo daf koy jàppale bi ruuxañ ci ruux bu min bu tukkee ci moom waaw moo tax kooku mën naa nekk Seydina Jibril alayhi salaam am ruux bu tukkee ci yàlla muy esprit boo xam ne divin la esprit boo xam ne divin la ordre divin la kooku bu ñëwee ci nit ki bu dugg ci moom mooy moom ci jëmmi boppam borom subhaanahu wa ta'aala moo koy nit kooku yàlla laa koy fees loolu lay wax ni moo tax lu fait que yenente bi sallallahu alayhi ñaanal ko sayyidina euh, Hasan radiyallahu anhu maanaam mooy ruux bi nga xamante ne mooy ruuxu borom subhaanahu wa moo koy fees ci anam goo xamante ne fu mu toll yàlla rek lay fees loolu mbir la mu xóotu xóot moo tax ruux euh, bu ñu koy wax léeg-léeg day tekki sayyidina Jibril alayhi salaatu wa salaam mm-hmm. comme aaya bi ñu waxoon nazala bihi ruuhul mais léeg lek day tekki euh, day tekki ruux mais mu nekk beneen entité bu bokkut ak Sayyidina Jibril ci malaaka yi maanaam euh, ci pas malaaka yi mais entité mala spirituelle comme ci ñuy wax bi mu naan euh, tanazzalul malaa'ikatu war ruuhu fiihaa ak ta'rujul malaa'ikatu war ruuhu ilayhi bu Sayyidina Jibril alayhi beneen xeet beneen mbindeef la mooy ar-ruuhul a'zam dañ ko ar mooy ruux bu mag bu sell bu kawe nga xam ne moo gën a kawe yeneen ruux bokkut ak Seydina Jibril de alayhi salaam ah, moo tax mu ne malaaka yi dañuy ànd ak ruux boobu ak ah, ah, ruux bi nga xamante ne mooy dañ lay def aluna ani ruux uli ruux min amri rabbi kooku ruux yeneen bi la sallallahu alayhi wa sallam wa kadhalika awhayna ilayka ruuhan min amrina kooku haqqul muhammadiyya bi nga xamante ne moom mooy ruux bi eh, fii tamit maanaam mooy eh, lii tax nit ki di fees yàlla jeex tàkk ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu mooy wa ayyadahum bi ruuhin minhu waaw nga xam ne ci la lépp daje moo tax lii fait que yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko sayyidina Hasan radiyallahu anhu lu rëy rëy rëy mm-hmm. ba pare daf koo askanale ci qudus mooy ak cell te xam nga xudus mooy nag mooy cell ti gi jéggi dayo bi nga xamante ne moo tax ba tax ba maanaam possibilité wu mu am lu tilim ci moom moo amul xam nga léeg-léeg buñ nee lu la mooy possibilité wu mool ñàkk am na mais fii possibilité wu mu lu tilim ci moom moo amul mooy xudus mm-hmm. par essence dafa nekk loo xam ne dafa sell mm-hmm. cell ti gu jéggi dayo loolu nag euh, mu ne mu ne loolu na nekk ci sëy maanaam na nekk ak moom te loolu na ko jàppale comme li Alxuraan wa ayyadahu bi ruuhin minhu bara mm-hmm. minhu bu tukkee ci yàlla bokkut ak beneen bokkut ak bokkut ak yeneen ruux yi te loolu mu wax loolu mooy wane ne loolu mu doon woy te loolu lan la woon mooy ne yéefir yi ñoo doon laajali ñoo doon ñoo doon ŋàññi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ya hasan ajib an rasulillahi sallallahu yow hasan tontu la ndawal yàlla li sallallahu alayhi loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ ciy jàngee muy képp koo xamante ne dafa am lenn lu mu jóg di ko dal di ko wax di ko def ci kaw diine ji lu jaaduwul ci kaw ci yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak mboolem nit ñu sell ñu baax mi te ñu njëkkee ci sahaaba yi radiyallahu anhum képp ku jóg tontu leen am nga pay mu rëy rëy ci buur borom subhaanahu wa beneen bi ci def moom mooy ne ruuxul qudus dana dana ànd ak yow ndax lu tax ndax sayyidna Hasan radiyallahu anhu li tax mu mérité lii mooy tontu gi mu tontu yonent bi sallallahu maanaam moo tax mu spécifié ko euh, beneen bi def moom mooy Euh, képp koo xamante ne maanaam euh, ni yéeféer yi tamit bu ñu amee lu ñu gaañ lu ñu wax ci kaw diini ji wala ñu def ko ci tamit dañ leen dañoo leen a war a delloo parce que waruñu leen bàyyi noonu parce que su dee loolu la moo tax loo loo gis bu leen rek moo loo ci gis dañu jekk di jël terrain di jël terrain di jël terrain di jël terrain ba léegi fi mu toll kenn xawatul lu mbir mi ah beneen bi ci def moom mooy ne euh, ñëpp amuñu lii ndax bu amul bu ñëpp amul lii ni ruuxul qudus boo di jàppale nit ki bu doon ñëpp ko am jullit ñëpp am nañ ko kon ñaan bi du amati njariñ mooy ne ñëpp amuñu ko mais borom subhaanahu wa ta'aala wax nañu fële nan lañ koy amee te lool boo xoolee jikko jooju mooy jikko ji le fait que Seydina Hasan radiyallahu anhu di di di di di di taxaw di défendre Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam beneen mbir bi ci def nag moom mooy ne way du du defu cheikh way way du waaye nag bu fekkente ne dañ koy jël di di di di di xumbal nga xamante ne daanaka folklore kese lay doon am mbumbaay rek la loolu defoo la ngir ne foowee diini ji lay mujj a nekk loolu foowee diini gi lay mujj a nekk dégg euh, loolu ba mu ko waxee euh, kon bu beneen bi ci def mooy li tax sayyidna euh, imam imam al-Bukhari rahimahullah indi ko moom mooy ne way ci biir jàkka dara newu ci wax ci biir jàkka ji wax ju baaxe dara nekku ci waaye bu ëppee nekk loo xam ne am pola day mujj nekk folklore mujj nekk ay ca ah, ah, ba pare ñuy way way yoo xamante ne maanaam cadre bi muy amee dégg nga ah, du am benn teggin loolu nag day daal di mujj nekk loo xamante ne bu dee ci biir jàkka ji moom day mujj xaraam xaraam bu jéggi day budul ci biir jàkka ji et tam day mujj nekk tamit loo xamante ne rek bu dee day day topp jëf yi rek maanaam bu de masalan jigéen ñi ak góor ñi dañuy jaxasoo ñii di fecc ñii fii di tëb di dal kay fi di di di di di toppante dégg nga jigéen ñi baagante ah di di di di def tabarruj di di def di di def di tambaambalu di dikk. di di di di wane seenu taar ak yooyu loolu moom dafa xaram kooku moom eh, yaakaar naa ñaar nit ñu xellu dinañ xam ne maanaam du ñu werante ci ne dafa xaram bi ñu eh, moom mooy ne eh, joxe bi ñuy joxe xaalis boobu noonu alal gi maanaam wala ah, loolu du problème bi du loolu problème bi mais liy problème bi mooy teg gi ñu koy teg ci loxoy góor ñi loolooy problème bi ak baagante gi di wane ne man maay ajaa diw ñëw yaa ngi dégg indi naa sama wàll caméra yi filmé nañ ma yal nañu yàlla sàmm dégg nga bi mu waxee lii qaala Abu Hurayra sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne ko naam waaw maanaam lii euh, dafay dëgërël maanaam beneen masala bale maanaam mooy fii gisoon nañ ci bi wees mooy hadith sayyidina Jaabir bi radiyallahu anhu ah, sayyidina ah, imam Amr ibn Dinar rahimahullah waxul woon naam ci riwaaya foofu fii ne indi nañ fii sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu ne naam moom mooy ne kon hadith bi am na ñaari sahaaba kon ñu ko solo ku njëkk gi mooy ne Seydina Hasan ibn Sabit radiyallahu anhu moom wax na ko ñaareelu ki nga xam ne moom moo wax mooy Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala muy ñaari càllale ñaari hadith maanaam moo tax hadith bi ma na nekk ci musnadu Seydina Hasan radiyallahu anhu comme ni mën na nekkee ci musnadu Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala nawaat na ko hadith numéro 3212 ak 6152 euh, imam Muslim inna ko hadith numéro 2485 ñaari yoon imam An-Nasa'i inna ko hadith numéro 716 imam Ahmad ibn Hanbal inna ko hadith numéro 7644 ak ak 21936 euh, kon imam Abu Dawud At-Tirmidhi ak Ibn Maaja ñoom ñoo ko indiwul ci waa ashaabu kutubu sitta rahimallahu al-jami' mu ne baa baabu ashaabil xiraabi fil masjid maanaam buntu ba tey muy dugg ba tey ci buntu yi nga xam ne ba léegi ci wàllu tegginu jàkka lay wax maanaam ak yi nga xamante ne ñoom ñoo mën a nekk ci jàkka ak yi nga xam ne ñoo ci mënta nekk lu demee nekke way yi ñuy way ci biir jàkka ji maanaam mooy di jàng xasiida ci biir jàkka ji maanaam ñu toog nañ jàng xasiida buy wax ci yenente bi masalan sallallahu alayhi wasallam wala xasiida boo xamante ne day wax ci wàllu euh, ci wàllu Euh, euh, euh, diine yi maanaam ci wàllu tawhid masalan xasida boo xam ne day tax day dugg day day wax ci wàllu tawhid wala boog nañu jàng xasida ñu jàng xasida goo xamante ne day wax lu baax daal ci diine loo xamante ne diine nangu na ko mm. loolu loolu dagal na ci biir jàkka ji mm. maanaam lool moom mooy bunt bii weesu mais ngir ne mbir mi léeg-léeg dañ naan mais Eh, est-ce que jàkk ji yëkkati comme maanaam masalan burdu hmm. maanaam bu eh, jër jamonoy burdu ñu toog di jàng burdu ndax ati dala buy wax ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñu di ko jàng ci ci ci jàkk ji loolu ngir ne ci la loolu dana dagan hmm. waaye li dul dagan moom mooy xasida yoo xamante ne eh, am poola ak i caaxaan yal nañu yàlla sàmm wala yoo xam ne la ñuy wax dafa xaraam wala boog day nekk loo xam ne day jàppale kéefër wala boog day indi noonoo ci xolu jullit ñi hmm. léegi nag fii mu indi buntu boo xamante ne dafay leeral beneen mbir moo xam ne léeg-léeg nit ñi nañoo yaakaar ne xëy na lii du teggin ci jàpp hmm. wala boog jaaduwul mu di ko leeral ndax waxoon nañ ne la li mu nam maanaam ci partie bii nii ci cinquante cinq bunt yi wala cinquante six yi hmm. buñ ci boolee baabun bi nga xam ne moom lañu romboon te amul woon tarjuma muy cinquante six dañuy gis ne imam Al-Bukhârî rahimahullah bokk na ci li mu ciy indaale mooy tegginu jàkka ak yi nga xam ne jaadu na ci biir jàkk ak yi nga xam ne foog men ni jaadu na te wala yi nga xamante ne foog nañ fekk jaadu na maanaam lii nag ci la bokk mooy way wi maanaam ñu bari mën nañoo jàpp ne xëy na noonu loolu way nag xanaa di way ci jàkk quand même ah wala boog li nga xamante ne moom mooy euh, euh, lii mu nar a tudd mu ne baabu buntu euh, ashaabil xiraabi buntu ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñooñu ngànnaay yi maanaam ñu yor ay gànnaay yi ah, nga xam ne dañ ko ay épée hmm. ah di ci foofu fil masjidi ci jàkka ji maanaam mooy ñi nga xam ne dañuy jël jàkka ji maam di entraîner wu mooy di entraîner ci ci jàkka ji ah ay javelot masalan di ko di ko di ko di ko di ci ci biir jàkka ji di ci ah di ko entraîner woo loolu moom lay wax nii nag maanaam ah, lan moom mooy acte bi ndax ah, lii tamit dafa bokk ci yi nga xamante ne nit ñu bari mun mën nañoo jàpp ne xëy na non buy dem jàkka nag quand même am na yenn. maanaam ko yenn sport yi rek maanaam bu boobaa lépp luy dugg ci wàllu sport boo xamante ne maanaam lu luy defar yaramu nit la ak yu mel noonu waaye li ko tax jóg dinañ ko leeral léegi insha allah maanaam du bépp xeetu yëngatu bu bépp xeetu sport moom la ñuy def ci biir jàkka ji beneen mbir jar nay leeral saa ñuy wax waxu sport faaw ñu waxaale waxu tenue vestimentaire yi maanaam la ñuy sol ak nañuy solo ndax loolu dafa mat a xel ci biiru mbir mi waaye fii li nga xamante ne moom la maanaam moom lay wax fii te loolu moo dagan te li mën a ne mooy su fekkente ne nit kii dafa euh, euh, euh, maanaam waxoon nañ gisoon nañ benn xeetu sport mooy bi ñuy gis yuqaalu masjidu bani fulaan fulaan baabu bunt boobu mooy masjidu bani Zurayq ba mu doon wax mooy rawante fàtte loolu gisoon nañ ko lu tax parce que day tax nit ñi mën a pare pour mën a xeex ak yéeféer mm. fii tamit loolu moom moo tax maanaam mooy yor ay ngànnaay di ci di ci foo foo xamante ne day tax wala ay xeetu du du du lu dul gaañe daal maanaam mais doo leen gaañante xeet googu maanaam mu nekk xeetu foo boo xamante ne day day day day préparer nit ki pour mu mën a jàng xeex bu dajee ak yéeféeri nan lay nan nan la ñuy xeexe loolu comme tey par exemple bu doon jamono ji mënib naa wax ne mooy euh, di dóor balu pistolet muy muy di jàpp mm-hmm. masalan toog ñun ñëpp di kii ñuy concours ni ñuy dóoree bal muy muy muy dal muy jam fi nga xam ne moom la war a jam par exemple po mu mel noonu loolu moom lay wax nii maanaam ci ndax mëneb nu koo def ci jàkka waaw wala déet mm-hmm. loolu nag euh, mooy ne man naa ne mm-hmm. waaye maadaama ci yu mel noonu la waaye du gépp xeetu po mm-hmm. loolu lay wax nii mu ne qaala isnadu muttasilun yow al-kitaabi li haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah mooy al-Uwaysi hmm. Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Yahya ibn Amr ibn Uways moo tax ñu naan ko al-Uwaysi rahimahullahu taala mooy Abul Qasim al-Amiri al-Madani rahimahullahu taala moom mi ngi génn adduna ci wàllu deux cent onzième wala boog am nañu ne deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te bokkoon ci eh, waa madinatul munawwara ala sakiniha afdalu salatu wassalam ci sëriñ yi gën a mag kon ci sëriñu imam al-Bukhari yi la bokk digg na lu bari ci mu nag mm-hmm. waaye eh, eh, leen maanaam ba ci raay ñi nga xam dañuy dégg Muwatta maanaam dañuy koy dégg imam Malik ci boppam wax ko loolu lu bari lu bari daf ko ci dégg mm-hmm. waaye lu ci ëpp li ci def moom dafa moom moo doon jàng imam al-Bukhari maanaam dañ doon jàng moom ci kanam imam Malik moom muy déglu euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala soloo na ci moom ay xadis yu bari comme niñ ko gisee waaye xadis bu mu soloo ci moom mën na ko soloo ci imam Malik comme nii war comme ci Muwatta wala mën na koo soloo ci keneen ku dul imam Malik mhm. euh, waaye imam Abu Dawud ak imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom ñoo solo ci moom te solowuñ ci moom directment mhm. waaye li ñu soloo ci moom yëpp mooy li imam Malik solo ci moom maanaam mooy li euh, imam al-Bukhari solo ci moom hmm. imaamu euh, Muslim rahimahullahu ta'ala ak imam Ibn Maaja ñoom solo wuñu ci moom euh, rahimahullahu ta'ala mu ne qaala nee na comme fii nga xam ne dafa solo ci solo wul ci imam Malik fii hmm. imam al-Bukhari day solo ci moom te solo mais moom ci taalibe imam Malik yi la bokk Ah, ah Abdul Aziz ibn Abdullah al-Uwaysi bi rahimahullahu ta'ala Abul Qasim rahimahullah mu ne qaala haddathana Ibrahim ibn Sa'd te moom mooy Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf keneen a ngokk ci waa kër Sayyidina Abdurrahman ibn Awf yi ñu doon wax léegi rahimahullahu ta'ala muy Abu Ishaq al-Madani moom mi ngi gane al-Baghdadi thumma al-Baghdadi al-Madani thumma al-Baghdadi moom mi ngi génn adduna 182e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam ñu ngi ci kutubu mu ne an Saalih te moom mooy Saalih ibn Kaysaan al-Madani gisoon nañu ko suñu jotaay bi weesu muy Abu Muhammad dañu Abul Haaris al-Madani moom mi ngi génn adduna 130e année am ne 140e année ginnaaw maanaam waaye lu wér mooy ginnaaw 130e mi ci la génn adduna ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa moom lañ doon wax ne moom moo gën a mag imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala waaye bu ko wëlbati ku nekk taal bi mu jàngee ci moom rahimahullah mu ne an ibn Shihab moom mooy az-Zuhri moo tax lu ëpp ci hadith tamit ci imam Zuhri la ko jëlee ànd ak ne comme niñ ko waxee dégg na ci Seydina Abdullah ibn Zubayr ak Seydina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anil jami' maanaam mu ne an ibn Shihab gisoon nañ ko léegi qaala nee na akhbarani Urwa moom mooy ibnu Zubayr ibnu al-Awwam keneen la tamit ci fuqaha sab'a yi sant gis nañu ci imam az-Zuhri ci Abu Salama la solo ibnu Abdurrahman ibnu Awf bokk ci fuqaha sab'a yi ci benn ci wax yi kii nag imam bi mu solo ni mooy Urwa ibnu Zubayr ibnu al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu moom nga xamante ne tamit bokk na ci fuqaha as-sab'a yi ci lu amul werante maanaam euh, muy Abu Abdullah al-Madani moom mi ngi gën a àdduna comme ni ñu ko gisee woon vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna ci quatre-vingt-quatorzième bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta mu nekk jaamukatu yàlla bu mag mu ne anna Aisha moom mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha al-Humayra nga xamante ne moom mooy euh, Tayyibatu bintu Tayyiba Siddiqatu bintu Siddiq mooy Habib Habibatu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gënoon a sopp ci maanaam nit ñi. radiyallahu ta'ala anha wa ja'ala a'la al-firdaws maswaha wa ma'waha moom musnad 2210 hadith la yoo xam ne 174 hadith muttafaqun alayhi la imam al-Bukhari wéetoo ci 54 hadith imam Muslim wéetoo ci 69 hadith mu naan na qaalat nee na laqad dëgg dëgg ra'aytu gis naa rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yawman bis ala baabi ci buntu hujrati sama néeg maanaam sama buntu néeg ci biir maanaam moom laa gis mu ne wal habasha fekk waa xabasa yi maanaam mooy ñu jóge woon xabasa mooy a Abyssinie moom mooy euh, Éthiopie ñoom euh, gaa yi ñëwoon fa nag ñëwoon seet si Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye bañ fa ñëwee yàlla abuna ñu doon foofu fil masjid ci jàkka ji maanaam doon foofu maanaam mooy doon def benn jeu mm. voilà foo bi nag tekkiwul caaxaan maanaam diggante foo ak caaxaan faaw ñu teqale leen dégg maanaam kon dañ doon foo mm. waaye mooy dañ doon dañ doon jouer comme niñ koy waxe waaye wa rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yasturuni mi ngi may sutural maanaam fii partie boobu liñ ci njëkk xam moom mooy ne euh, foo foo boobu dagan na maanaam waaye nag foo boobu moo tax laaj mooy wane ne ci maanaam xeetu javelot yooyu lañ doon foowee lii moom moo koy wane maanaam mooy dafa am ci riwaaye hadith boo xamante ne loolu moom moo indiwaat boobu hmm. loolu nag dina ko indiwaat ci kanam insha allahu taala ci euh, kii bi mu indi ci kanam. Euh, ci euh, euh, muallaq bi nga xamante ne moom la indi ci kanam insha allahu taala mu ne moom la doon fooye mu ne Euh, te loolu boobaa day daal di leeral ne bi foo ci biir jàkka ji dana dagan waaye maa daa mais nag fekk ne loolu mu nekk foo bu dagan ngir ne foo yi dañu am foo yu dagan ak foo yoo xamante ne maanaam bépp foo boo xamante ne day waajal comme niñ ko gisee woon biñ ca tollee maanaam day waajal nit ki ngir mu am wér gu yaram ngir mu mën a dëgër ngir mu man nekk maanaam mu bañ a nekk rek ngir caaxaan noonu ngir rek perte temps ak ngir tamit rek maanaam ngir mën a dem ñàkk ji kese déedéet maanaam daa war a am objectif ci ginnaaw maanaam moom mooy ne nga def ko te lépp loo xamante ne boo koy def maanaam amul objectif yàlla ci gannaaw ci gannaaw loola loola lu ci ëpp day nekk lu lu bon maanaam lu ci ëpp day nekk lu bon maanaam da bu dee ci yoonu yàlla moom kuy sóobu ci yoonu yàlla moom day bon waaye bu fekkente ne maanaam awaan gi moo tax ñuy wax naan lu ci ëpp maanaam mooy lan mooy masalan nit ki mën nay dem mën na dimbali nit te te yàlla taxu koo jóg Mm. loolu lu baax la waaye du ci am dara mm. ndax yàlla tax koo jóg ndax innamal a'malu binniyat mm. wa innama likum li kulli imrin ma nawa amma nag dem ngir passé sa temps ngir ñaq ngir nangam loolu rek loolu moo tax may dawee loolu moom day daal di mujj nekk foofu am po moo xam ne day xaram waaye bu fekkente ne da nga koy def ngir mën a dëgërlu ngir maam yooyu. ak it maanaam ngir mën a am wér gu yaram goo xamante ne day tax nga mën a taxaw jaamu yàlla wala boog day tax nga gën a mën a dëgër ci e, yoonu yàlla bi ngir et ak yu mel noonu yooyu bu boobaa day daal di nekk loo xamante ne lu baax lay doon waaye nag bu mu nekk tamit loo xamante ne comme masalan am po po lay doon moo xam ne mbir mi ci boppam mooy wër maanaam loolu bu dee yi wër mi ci boppam moo xaram bu boobaa doon xaraamati ngir jëmmi boppam mais day xaram ngir yi tappoo ak moom mm-hmm. loolu tamit mat naa bàyyi xel dégg nga euh, kon comme comme masalan euh, bëri maanaam bu amul dóor hmm. mooy bëree bëri bëri bëri simple hmm. boobu euh, ci cosaan bu xaraamul waaye léegi dóor yéen ca boole ak ngemb yiñ ci boole hmm. ak waxtu wañ koy defee ak jaxasoo gi ñu jaxase góor jig jigéen ji ak yu mel noonu ak it maanaam doole gañ koy jox ci kaw diini ji maanaam ba nga xamante ne nit ñi loolu da leen di jaral lu ne ah ci kaw diini ji ak yu mel noonu ak yi nga xamante ne mooy sponsor yi wër-wër loo mbir mi ah, ah xeex gañay xeex ci mbir ma ak mbir mi bu kii perte loola la muy indi ci noonoo ak xeex ak yooyu noonu yooyu ñooy xaraam ñooy tax mu xaraam maanaam yii wër-wër loo ci mbir mi ci jëmmi boppam ñooy tax mu xaraam amma wéq bal bi topp ci moom po po la moo xamante ne lii tax mu xaraam mooy ah, jëmmi. Euh, fo maanaam le fait que mu nekk po po moo xamante ne maanaam dalay fàttaloo borom bi mm-hmm. subhaanahu wa ta'ala waaw yooyu ak carte yi nga xamante ne xam ngeen ni euh, carte nañ def carte bu amee xaalis dafa xaraam ngir li ci ne ngir jël bu amul xaalis la ko xaraamal mooy perte temps maanaam le fait que ngay perte temps te mu lay fàttaloo yàlla dégg nga moom ñoom wuuree euh, loolu euh, moom lay euh, moom moo tax loolu tekkantal googu mat na bàyyi xam mu ne wa rasulullah ndaw fekk ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam yasturuni mi ngi may sutural bi rida ay yi am maanaam moom lañ comme mantoom maanaam loolu tamit dañ ci xamee ne góor maanaam maanaam jigéen dagan na mu xool góor ñi loolu dana dagan féeg xool gi du indi na féeg xool gi nekkut xoolu bànneexu ak yu mel noonu maanaam kon loolu dagan na beneen ndax euh, sayyidat Aisha radiyallahu anha kon bu dul woon loolu du ko xool beneen bi ci des moom mooy suturaal beneen bi ci des moom mooy ne euh, euh, jigéen daa war a suturlu maanaam bañ a nekk koo xamante ne day danaan sàng fu mu toll day day day exposé wu ndax lu tax maanaam moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam suturaal jigéen ji def nii ah, maanaam jël yërim def nii bu ko defee sayyidat Aisha radiyallahu anha moom mi ngi leen di xool di leen gis mais ñoom duñ ko gis li tax moom mooy dafa yëkkati euh, dafa yëkkati rida bi maanaam yërim bi da ko yëkkati ngir mu nëbb ko bu ko defee moom da leen di séen te ñoom duñ ko gis te loolu li ko waral maanaam mooy borom bi subhaanahu wa ta'aala moo digle xijaab bi kiiraay boobu loolu moom moo moo indi eh, moom moo tax te loolu tamit kon day daa di eh, dañ ciy daa di jàngee loola mu ne man bu ko defee am zuru may xool ilaa la'ibihim ci seenum po maanaam po bi nag liñ ci jublu moom mooy li xam ne moom lay wax moo tax eh, al la'ib ci caax ci noonu rek la'ib fo fo noonu rek maanaam bu dee buñ ko jooyalee mooy lu xaram la maanaam kon ci gàttal daal mooy foot ci cosaanam day xaram ngir mboole bi ko wër-wërloo mais day am ay mbir yu koy daganal moo tax yonent bi sallallahu alayhi ñetti foo yi dagan nañ mm-hmm. foo bi nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy fii mm-hmm. ak euh, dawal fas mm-hmm. ak sànni xeet dégg mooy comme bii nii mooy di sànni xeet mooy voilà kon loolu la ci jublu mooy comme mooy tamit maanaam mën nañ ko indi fii fi tool maanaam mooy comme tirer pistolet yi di def noonu di jam ak yu mel noonu waaye euh, voilà te loolu yëpp maanaam mooy bu dee njariñal lislaam a ngi ci biir daal dagal na bu dee nag ay caaxaan rek la afi foo ah voilà ak nekk ci compétition pour tour compétition kese loolu moom doo du dagal comme ni nga xamante ne noonu lañ ko joxoon nañ ko mosoon nañ ko fi joxe exemple ci wàllu Euh, qiyaas yaakaar naa qiyaas ci qiyaasu shabah mm-hmm. mos nañ ko fay joxe exemple ci point lu tax mu nekk lu xaram mm-hmm. voilà te voilà mooy jëmmi sàngara li tax jëmmi sàngara xaram boo xoolee yi borom bi subhaanahu wa ta'aala mm-hmm. ci ci aaya bi moom mooy nekk ci ci football bi moo ne ci basket bi moo ne ci làmb gi moo ne ci yi am listé rek boo jëlee aaya bi wax ci sàngara yi xaram li mu listé exactement même chose yi ñoo ci ne hmm. dégg nga hmm. bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala dina ko indiwaat hadith numéro 949 2906 5190 ak 5236 imam Muslim indi na ko hadith numéro 892 ñeent yoon imam An-Nasa'i indi na ko hadith numéro 1594 ak 1595 imam uh, Ahmad ibn Hanbal nag hadith numéro 24296 24533 24552 24854 25333 25960 26101 ak 26328 kon uh, imam al-Bukhari imam uh, Muslim imam an-Nasa'i rek ñoom ñoo ko solo ci waa saabu kutubu sitta amma imam Abu Dawud at-Tirmidhi ak Ibn Maaja ñoom solowuñu ko hmm. mu ne wa zaad zaada yokk na Ibrahim ibn al-Munzir mm-hmm. euh, te moom euh, sëriñ la ci imam al-Bukhari rahimahullahu taala mooy imam Ibrahim ibn al-Munzir ibn Abdullah ibn al-Munzir ibn al-Mughira euh, mm, muy Abu Ishaq al-Asadi rahimahullahu taala al-Madani moom mi ngi génn adduna deux cent trente-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom imam al-Bukhari moom moo solo ci moom moom ak Ibn Maaja maanaam ñoom ñaar ñoo solo ci moom mu nekk seen sëriñ directement amma imam at-Tirmidhi euh, solo na ci moom waaye dafay solo ci moom ci dig digalu imam al-Bukhari rahimahullah maanaam moom bu naan buy solo ci imam buy solo xadiisam moom dana haddathana Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari qaala haddathana Ibrahim ibn al-Mundhir maanaam moom loolu lay wax amma imam Ibn Maaja moom day wax directement haddathana Ibrahim ibn al-Munzir imam al-Bukhari tamit noonu euh, kon euh, moom waaye euh, hadith bi mu'allaq la maanaam loo xamante ne mu'allaq la boo xamante ne al-Isma'ili rahimahullah imam an-Nasa'i jokkal jokkal nañ ko rahmatullah alayhim mu ne qaala nee na haddathana ibn Wahb te moom mooy Abdullah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi rahimahullahu ta'ala Euh, moom mooy imam waa madinatul munawwara ala sakiniha afdalus salatu wassalam mi ngi gane adduna ci stati cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom muy génn àdduna cent quatre-vingt-dix-septième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon moom nga xamante ne takkoon na ak imaamu Maalik lu war lu tolloo ak ñaar fukki at yoo xamante ne euh, taqali ak moom euh, moom Abdullah ibn Wahb rahimahullahu ta'ala Euh, nga xam ne bokk na ci imam yu mag yi nga xam ne ci Maliki fuqaha u Maliki yi ñëw ci mooy misri yu ne yi hmm. moom ci ñooñu la bokk waxam bokk na ci wax yi gën a dëgër ci waxu yi waxu Maliki rahmatullah beneen bi ci def ci lu mu ràññee ko ci biir Maliki rahmatullah hatta ci ay waxam moom mooy waxam yi dafay takkoo souvent ak ay hadith hmm. day day wax souvent daf koy layale ak ay hadith hmm. euh, te loolu euh, beneen mbir la boo xamante ne euh, du du du du du lu du lu tumuranke waaye moom nam ca ràññee ko mm-hmm. dafa wuuteeg ñeneen ñi euh, rahimahullahu taala mu ne ndax dèjà boo xoolee xadis mi mm-hmm. ci fuqaha maliki yi mën nañ ñëw rahimahullah moom la xadis mi gën a bëri ci ci ci ci ci ci kutubu sitta mm-hmm. ah mooy xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala axbarani Yunus te moom mooy Yunus ibn Yazid al-Ayli rahimahullahu taala mooy Abu Yazid al-Qurashi al-Ayli rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna 159 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm-hmm. euh, nekk imam boo xamante ne hafiz la euh, thiqa rahimahullahu ta'ala bokk ci tabi'i tabi'i rahimahullahu ta'ala mm-hmm. Euh, bokk ci ñi nga xam ne ñu bari ci maanaam euh, ñi gën a dëgër ci ñu solo ci al-imam euh, Ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala bokk na ci ñu a gis ci hadith yi njëkkoon a gis mooy moom moo doon wax ne naan ak nañ koo gis mooy imam bi Yunus ibn Yazid al-Ayli rahimahullahu ta'ala an Ibn Shihab mooy az-Zuhri gis nañ ko léegi an Urwa te moom mooy ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu gisoon nañ ko léegi an Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha annaha qaalat mu ne ra'aytu gis naa an-nabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wal habasha ah mm-hmm. maanaam ak wal mm-hmm. waaw bi waaw xaal waawul xaal la maanaam day ne maanaam waaw wal xaalu adna al xabasa loolu lay tekki mm-hmm. maanaam xabasa bi na ñuy foofu bi xiraabihim ci seeni eh, eh, seeni eh, ngànnaay yi javelot yi maanaam seen ngànnaay yi ñuy sànni di diirante di so di di di di ku nekk di waaw ñu ñuy rawante ci loola ñu njëkkante ci loola ñu ñu ciy rawante maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom la wax lii nag li tax imam al-Bukhari rahimahullah yokk ko maanaam te mooy jëmmi xadis bi weesu mhm. li tax moom mooy euh, ne Yunus euh, ci riwaayam Yunus ibn Yazid al-Ayli rahimahullah moom dafa indaale beneen vers bi wax mhm. mooy ne dafa wane ni maanaam ci li ñuy xeexee lan la mhm. matière maanaam ngir ñu mu bañ nekk rek am po ñu joyal beneen bi ci des mooy Sayyidna Umar radiyallahu euh, ñoom biñ ñëwee di ci da da da leen a tere woon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne daahum maanaam bàyyi leen mm-hmm. waaw Seydina Omar radiyallahu anhu kontaanatoon bëggutoon lii xew mm-hmm. voilà ndax xam nga euh, Seydina Omar radiyallahu anhu dafa am benn vision bu mu am maanaam gis-gis gu sori gu mu am lu ci ëpp li muy faral di tere bu ñu xoolee xadiis yi ñu comme gis nañ ko xadiis Seydina Hasan bi mm-hmm. radiyallahu anhu gis nañ ko fii nii Euh, gis nañ ko dinañ ko euh, gis tamit ci euh, maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon jamono yi feet mm-hmm. maanaam iit ñoo doon ñëw di di di di di di tëgg mm-hmm. ci jaay ci ah kër Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak yu mel noonu Seydina Omar da'iman radiyallahu anhu daf leen koy tere ndax ay mbir la yoo xamante ne ten loolu noonu le fait que mu leen koy tere yeneen bi sallallahu alayhi wasallam naan ko bàyyi leen ba pare benn bu ci nekk mu indi layam benn bu ci nekk mu indi layam ak la tax mm-hmm. mooy ne bu ñu xoolee yi muy bañ yëpp. dañuy gis ne nit ñaa ngi ciy exagéré tey te nit ñaa ngi indi ay xeeti mbir di di ko di gi di gi bu bokkut ak na nga xamante ne moom la ko yenente bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee woon moom nag loolu la ci doon bañ maanaam borom gis la moo tax yenente bi sallallahu wax na dëgg ànd ak li muy wax bàyyi leen yépp wax na dëgg bi mu ne na Omar ak xaqu ma Omar xeesu xeesu dëgg mi yegg ànd ak Seydina Omar radiyallahu anhu fu mu mën a ne mm-hmm. voilà ànd ak loolu ngir ne xam na ne maanaam yeneen bi sallallahu alayhi dafa doon leeral ci biir mbir mi ne mbir mi dafa am ak woyofal bu ci am ngir nangam ak nangam waaye ci cosaan du lu baax waaye ñun léegi nag problème bi fi mu nekkee mooy li nga xamante ne ci cosaan du lu baax waaye ak woyofal da cee am ngir nangam ak nangam te sax loolu maanaam mu laaj ak leeral bu baax ñun loola lañ jël def ko régal maanaam li nga xamante ne mooy woyofal gi lañ mujjewal bëti ku def ko régal naa Omar radiyallahu anhu loolu la ci doon bañ moo tax gis-gis gu kawe la am maanaam loolu ki gis naan eh, moom dafa tàng dafa nii du déedéet du xeetu tàngoor wala yooyu dafa xam ne saxaaba yi radiyallahu ñi ngi fi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ànd ak ñoom mi ngi feek ñoom ñoom dinañ mën a mucc ci fitna bu ñu nekkee ci yu mel nii waaye keneen ku dul ñoom mën naa dugg dig mbir bi noo xamante ne demewut noonu xam ngeen ne tey bu fekkee fekkente ne ci jàkk masalan way dana ci dagat maanaam siyaare mais am na nu muy demee comme niñ ko waxee léegi day daal di mujj dugg ci xaram woo wala ci biir jàkka yi waaye ba ci fii mu toll jamono ji ñu ne tey ku xool ni xew-xew diine yi mel mais lu ci ëpp dañuy dugg ci yu xaram mais depuis Mathusalem bu ñuy waxtaanee bi ñu ak jëf ji mais ak li ciy xew lu ci ëpp day xaram lu ci bëri ci lu xaram la ne lu ci ëpp ci lu xaram la ànd ak loolu yëpp dañ leen dañ leen di eh, eh, hmm? da leen di ah dañ dañu eh, am na yu ci yoo xamante ne ci cosaan dana dagan mais ci dagan woyofal voilà woy yi bu ñu daganee itam bu mujjee dem ba kumba ba mel ni sabar yi hmm. léeg-léeg sax ñu koy woyee ba pare jël baxru di ko tëggi tëgg maam tëggin ko tëgginu sabar te loolu ma digg nañ ci way yoo xamante ne hmm. comme masalan ay taysiir wala eh, yeneen way la ñuy jël mais niñ koy waye hmm. mook sabar ba hmm. mook sabar ba xeetu tëggin lañ koy def ak yeneen ak yeneen maanaam boo xam ne mbir mi dafa mujj nekk am pox ak caaxaan yal nañu yàlla sax waaw ñu woyofal mbir yi léeg-léeg nga gis ne maanaam tëggkatu sabar yi ci seen bopp hmm. ñooy ñëw ci jàng yi indaale seen seen seen sabar maanaam ñi nga ne ñoom loolu ñun gis nañ ko ñun gis nañ ko ci ci ci ci cosaan hmm. waaye dëkk yi ñu wër hmm. gis nañ ko ñoo xamante ne euh, dëkk boo xam maanaam tëggkatu sabar yi nga xam ne sabar ñoom ñoo koy tëgg jàng yi ñoom ñooy ñëw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 au niveau quotidien, là, quand on avait dit deux personnes qui, qui, qui se battent, qui ont l'intention de, de se les deux commettent un péché. Et après, on a mais pour certaines personnes, pour savoir les femmes, ils dit, donc, pour, je me souviens de Rabat qui avec ses graphismes à la votre et ben on avait vu par contre que lui il aurait enfin lui euh, non il n'aurait pas un péché justement waaw léegi question bi lan la. wax mooy ni comme dañ comme comme yeneen façon dafa ne ñaar nit ñi ñuy xeex ku nekk am yéene rey sa morom ñoom ñaar bi. Mhm. Mhm. mais Seyna bi ak Seyna Muawiya ñu mhm. ah. ñoom ñaar ñëpp. parce que ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar ñëpp daje après xeex bi du benn groupe rek xeexu. su doon loolu la benn groupe mooy soo ngi ci ki ci def mais dañoo daje. ok euh, euh, euh, c'est que loolu lañ doon wax mais yaakaar naa démb waxoon nañ ko mooy ne su fekkente ne problème dafa am mhm. diggante ay maanaam maanaam yonent bi sallallahu bi mu waxee ne. ñaari jullit bu ñu tasee isaltaqal mu'minaani wala muslimaani bi sayfayhimaa mhm. fal qaatilu wal maqtuulu fi bu ñaari jullit dajee ak seen ay jaase ki ñu rey ak ki reyaate ak ki ñu rey ñu dañu dem sawara loolu ñu ngi koy wax ci cadre bi nga xam ne mooy cadre bu général waxu ko ci cadre yi nga xamante ne dafa am ay exception ak ay particularité parce que xare bi Seydina maanaam bi jullit ñi xare seen biir jamono fitna bi nga xamante ne loolu mbir la moo xamante ne du dugg ci cadre hadith boobu li tax du dugg ci cadre xadis boobu nax c'est maanaam dafa yombu c'est très mooy ne euh, benn ñoom xam nañu xadis bi mais euh, képp koo xamante ne da xeex pour diine yàlla taxaw parce que alquran yenente bi sallallahu alayhi wasallam laaj nañ ko ne ko ar rajulu yuqaatilu shajaa war yu yuqaatilu hamiya war rajulu yuqaatilu li yura makaanuhu inda an-naasi fa ayyuhum fi sabilillah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ne alladhi yuqaatilu li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah laaj nañ ko ne nit ki nga xam ne day xeex ngir njàmbaare wala ki nga xamante ne day xeex ngir shajaa ma shajaa mooy njàmbaare bi maanaam dafa am ñoo xam ne dañoo bëgg xeex xam naka jekk ay guerriers lañ am ñoo xamante ne dañuy xeex ngir par parloo ñun ñooy ñoom diw ñun ñooy ñoom diw ñun ñoom wala xeex ngir njàmbaare kete xam nañ ni ñoom ñaar ñoom ñi saxaaba yi radiyallahu anhum ñu ko woon xeex ngir euh, par parloo ñun ñooy ñoom diw kete ñun ñoo bokk bërëb groupe sangam ñoo bokk waa xam nañu ni saxaaba yi radiyallahu anhum ñu ko woon euh, xeex. keneen ki mooy yu xaat li yura maanaam riyaa am wala li li yura makaana waa ngannaaw fu ko defee ñu mën a maanaam ngir mu mën cee ngistal wane wu ci kanam nit ñi loolu tamit xam nañ ñoom tax ñu leen woon jóg te yeneen bi saa saa biñ nekkul lan moo ci ci yoonu yàlla mu ne fa ayu zalika fi sabilillah ana lan mooy ci yoonu yàlla ci yépp mu ne kii xeex te dafa bëgg kaddu yàlla yëkkati ko kooku moo nekk fi sabilillah te ñoom ñii kenn ku ci nekk bi ngay xeex da ngaa bëggoon kàddu yàlla yëkkati ko te da jàpp ne dañuy waral dañuy neenal diine hmm. te neenal gii ñuy neenal diine doo ko nangu ak ci ku mën a jóge maanaam loolu mooy maanaam moom mooy maanaaw ñoom seenu xeex hmm. mais nit ku toon ne attention c'est pas parce que nit ki jullit la que kenn du ko xeex hmm. moo tax xoru bu ridda yi nga doon dégg xoru xare ak ak yeneen yi nga xamante ne ku euh, Seydina Abubakar radiyallahu anhu doon na ko def ak ñeneen léeg day fekk ne ñi ñuy xeexal ay dañuy julli mm-hmm. dañuy woor dañuy def leneen mais dañuy xeex ak ñoom pour la pour ñu joxe asaka mm-hmm. te ki nga xamante ne dafa war a euh, dafa par exemple ab dëkk bu ñu toogee ne masalan du ñu nodd mm-hmm. wala fii kenn du kenn wala yu mel nga xam ne ay symbole diine ji la yooyu noonu day daal di jaadu ci julli ñi ñu jóg xeex ak ñooñu mu nekk te pourtant bu boobaa dañ naan ay jullit ñu ngi xeex ak yeneen i parce que ñooñu la fekk nodd ñu génn wuleen ci l'islam mais dana leen a dugal ci loo xamante ne faaw lu xeex ak ñoom par force ñu loolu nag euh, moom saxaaba yi radiyallahu seen euh, ak jamono jooju fitna bi loolu moo tax ñu mën koo tuddee fitna parce que fitna mooy lan mooy épreuve fitna mooy épreuve mooy loo xamante ne ngir nga mën ci ràññee yoon ak li dul yoon lu jaadoo lu jaadoowul ki am dëgg ak ki amul dëgg day jafe wala daanaka du mën a loolu moom moo tax mais sinon kenn ci ñoom moo tax salaf yi li ñu doon wax wax nañ dëgg rahmatullahi alayhim mais hunaaka fitnatu wa laysa hunaaka maftuun fitna am na fi waaye ku fi fitna amu fi ngir ne ñoom ñëpp seen xol dañoo sell te si seede yeneen ci bi la sallallahu alayhi wa sallam bu mu leen seedeel kenn ku ci nekk ci ñoom lu baax nga bëggoon kenn ku ci nekk ci ñoom moo tax bi Seydina Muawiya bi Seydina Ali biñ ko boomee ñu ñëw nettali ko Seydina Muawiya radiyallahu am kenn ci ñoom ku kontaanoo kenn. mais daf ko ŋàññ du ko dóorlu lu tax parce que dana ko mu ne pourtant nit mu ne nit ku baax a ngi noonu Seydina Ali nit ku sell a ngi noonu loolu dina nekk ci koo xamante ne xolam xolam xolam amul ak mbëggeel ak ak cell te gu nekk moom du ma ne loolu du nekk maanaam euh, ngir ne ñoom dañoo bëggante ànd ngir yàlla waaye dañuy tàqali ko tam ngir yàlla c'est-à-dire moo tax euh, ci bokk nañ ca d'ailleurs mën nañoo sax taxaw ne ñoom dañoo bokk ci ñi nga xamante ne hadith euh, bi daan wax naan juróom-ñaar ñi juróom-ñaar ñi dañuy euh, arrêté da leen di keral yawmal qiyaamati hadith boobu day appliqué wu ci ñoom mooy rajulaani tahabba fillahi ijtama'a fihi wa tafarraqa fii maanaam ñaari nit ñoo xamante ne dañoo soppante ci yàlla ci yàlla la ñuy daje waaye bu ñu tàqalikoo ci yàlla lañuy ñuy tàqalikoo maanaam mooy yàllaa leen di boole waaye bu ñu demee ba gis ne mënatuñoo ànd te yàlla rek kay tax parce que kenn ku ci nekk day jàpp ne lii la yàlla bëgg kenn ku ci nekk ci loolu ngay nekk mais maanaam euh, élévation boobu euh, maanaam dépassement boobu loolu ñëpp mënuñu ko loolu moom moo tax fitna mën naa am ni ngir mbir moom waaye ku ñu fitnaa ci ñoom ku ci xolam yàqu ku ci nekk jàdd yoon am loolu moom mooy li nga xamante ne moom la maanaam boobu di am wallahu ta'ala a'lam ki waaw non non non Abu Moussa al-Ash'ari, la comparaison avec euh, les qadi lañ ay qadi juge maam les grands juges non Ali moo lay wax ne la Ali ibn al-Madini moo ko wax rahimahullah Ali ibn al-Madini sëriñu imam al-Bukhari ah, moom moo ko wax da leen doon énumérer mais voilà mais mais moom la Ali Seydina Abu Musa al-Ash'ari Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu Seydina Umar waaw ñoom ñett la wallahu ta'ala ibn Thabit waaw ouais euh, Kharija